ni ñu commencé أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qaalu sami'na wa ata'na ghufraanaka rabbana wa ilayka al-masiir laa yukallifu llahu nafsan illaa wus'ahaa lahaa maa kasabat wa 'alayhaa maa iktasabat rabbanaa laa tu'aakhidhnaa in nasiinaa aw akhta'naa ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم وبلغ رسولك اللهم لنا خالقنا ورزقنا ورزقنا مولانا من الشاهدين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 gisoon nañ ci baabu ma zukira fi fi zahabi Musa sallallahu alayhi wa sallam fi al-bahri ila al-Khadir alayhi salam wa qawlihi ta'ala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda maanaam ci li ñu tudd maanaam ci demuk Seydina Musa alayhi salatu wassalam ci géej gi ngir mën a tem ngir mën a dajeek jaamu yàlla bu màgg boobu Seydina Khadir alayhi salam ak li borom bi subhaanahu wa taala nettali ci làmminam alayhi salaatu wassalaam bi mu naan ko hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda ndax duma la topp maam ndax doom dooma sarax ma topp la su ko defee nga jàngal ma li nga xamante ne moom la la sa borom ci li la sa borom xamal lépp ndekk njub gisoon nañ ci hadith sayyidina ibn abbas bi radiyallahu anhuma bi nga xamante ne moom ak al-Hurr ibn Qays ibn Hisn al-Fazzari radiyallahu taala anhu ñoom ñoo doon wuute ci ana kan moom mooy ki àndoon ak yonent yàlla Muusaa alayhi salaatu wassalaam <coughs> ba Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu taala anhu moom moo leen teqale woon ci wax ji nga xamante ne moom la jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gisoon nañ tam buntu bi nga xamante ne moom moo aju ci qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam allahumma allimhu alkitab mu ñaan borom borom bi subhaanahu wa mi ci tur yafe réeg mi lay yàlla nga xamal ko téere bi loolu tamit gisoon nañ buntu boobu gisoon tamit ni hadith sayyidina ibn abbas bi radiyallahu taala anhuma ak mata sexu samau saxir maanaam gone ana ban at la ñuy tàmbalee dégg maanaam la la ak déggam di wére loolu tamit gisoon nañ ko ci xadiis mawlaana ibnu Abbaas ba tey radiyallahu ta'ala anhuma ak ak sayyidina Mahmud ibnu Rabi' radiyallahu anhu mi nga xamante ne nee na aqaltu min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam majjatan majjaha fi wajhihi wa ana ibnu xams sinin min dalu man day li ma takk takk naa ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ab seret wala ab buusu wala ab seret boo xamante ne da koo serré sama xar kanam gi fekk boobu maa ngi nekk beeg booba juróomi ak dong laa am waaye seret googu mu ngi ko jële woon seret googu mu ngi ko jële ci ab dalwu euh, dalwu mooy euh, ab baat walla wala siwo buntu de gisoon nañ tamit buntu génn ci dem di sàkku ji xam-xam te maanaam baabul alxuruuji baabul xuruuji fii talabil ilm buntu génn ngir dem di sàkku ji xam-xam ñu gis maanaam jëf ju mag goo xamante ne niñ ko ni mu nekkee ci musnad bu imam ahmad rahimahullahu taala ak ci adabul mufrad nga xamante ne sayyidina jabir ibn abdullahi radiyallahu taala anhu al ansari dafa dox weer ngir mën a dem gisi ji be ngir mën a jàng benn xadis kese dox weer ci sayyidina abdullah ibn unas radiyallahu taala anhu Euh, ba tey gisoon ñu bopp mu indiwaat fii ci loola li nga xam ne moom mooy xew-xew bi maam li gaaraloon Seydina Musa alayhi salaat wa salaam ba taxoon mu dem gisi ji Seydina Xadir salaam léegi ñu yegg ci baabu fadli ma fadli baabu fadli alima wa allam baabu buntu fadli ngëneelug man ki nga xamante ne alima xam na wa allama te mi ngi xamale maanaam alima moom mooy xam naa ngir ne dafa sa dafa nekk ci di sàkku xam-xam ba xam waaye ginnaaw bi nga xamante ne sàkku na xam-xam nag ba xam wa allama moo daal di jàngale loolu bunt bi nga xamante ne moom moo nekk ci ngëneel gu màgg ci nga xam ne moom mooy loolu ndax boole ma dafa xeet yu ñëpp tolloowuñ dafa am ñoo xamante ne dañuy sàkku xam am ñoo xamante ne dañoo dañoo sàkku xam-xam ba gannaaw ba xam nañu nag dañuy xamale loolu ngëneel gu mag moom moo ci nekk te njariñ gi nga xam ne moom moo nekk ci jàngale loolu tamit dinañ ci ñëwaat ci beneen buntu bi insha allahu taala waaye buntu bi al imam abu abdullah muhammad ibn ismail al bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari daf koo nosa ngir leeral ngëneel gi nga xam ne moom moo nekk ak ci diggante ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu jàng ak ñi nga xam ngëneel gi nga xam ne moom moo raw te moom mooy nekk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy sàkku xam-xam waaye tamit indi ci xadis bi mu indi ci lañuy ñuy xamee tamit li muy leeral ci musiba bu màgg bi nekk ci ki nga xamante ne moom jéemuta bokk ci kenn ci ñoom ñaar wala bokk jéemuta bokk ci kenn ci ñett ci ñeent ñi comme li yeneen bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam urdu aw aw mutaalliman aw saami'an aw mustami'an wala takunil xaamisa fa tahlak xëyal nga nekk bokk ci ñi nga xamante ne soit da ngay nekk koo xam ne boroom xam-xam nga wala boog soo mënta yegg ci niveau boroom xam-xam kon deel jàng saa su nekk wala boog su fekkente ne yëggoo foofu kon nekkal saa an di dégg xam-xam waaye su fekkente ne mënoo koo dégg di ngir mën koo joxe waat donte mënoo koo donte yëggoo ci niveau boo koy incarné ba nekk boroom xam-xam au moins nekkal mustami'an del fekk jotaay de temps en temps di déglu waaye falaa takunul xaamis bul bokk ci ñeenteel bi ndax boo ko bokk boo ci bokk rek di al ndax loolu nag insha allahu taala moom lay ñëw ci xadis bi nga xamante ne moom lay indi mooy xadis bu njëkk bi mu ne qaala xaddathana muhammad ibnu ala te moom mooy muhammad ibnu ala ibnu kurayb alhamdani mooy abu kurayb alkuufi maanaam sëriñ bi li ëpp ci ëpp ci li mu soloo ci moom mooy imam muslim rahimahullahu taala amma imaam al-Bukhari tamit solo na ci moom lu bari waaye tolloowul ak tey bu ñu gisoon imaamu Muslim rahimahullah ni muy solowee ci moom dàqantalam moom mooy Abu Kurayb kon bu ñu nee Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb dàqantalam tamit mooy Abu Kurayb al-Kufi al-Hamadani moom ñu ngi génn àdduna deux cent quarante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu ne deux cent quarante-huitième la moom nag ci imam yu mag yi nga xam ko moo tax al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala daan ne siqatun hafiz ndax ci xa yi la bokkoon al-Xaffaaf daan ne ma ra'aytu min al-mashayikh ba'da Ishaq ahfazu min Abi Kurayb gisuma ci sëriñ si ginnaaw uh, Ishaq te moom mooy Ishaq ibn Rahawayhi rahimahullah mooy ci ñu dëkkoon Kuufa koo xamante ne mu ëppoon li mu mokkal ci ay xadiis que uh, Abu Kurayb al-Hamadani bi rahimahullah Euh, euh, ibnu Aqda daan ne moom moom ibnu Aqda moom daf daan jiital ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy mboolem sëriñam yi moom Abu Kurayb la ci daan jiital ci euh, mokkal ci ak xam-xam ak bëriwaay te ibnu Numayr daan mooy mu daan ne Abdullah ibnu Numayr rahimahullah daan ne ma bil iraq aktharu xadisan min abi Kurayb al-Hamadani wala a'rifu bi xadisi baladina minhu wala araf bi bi xadiisi baladina minhu euh, Iraq ba Iraq dëkk gisuñu fa woon koo xamante ne moo gënoon a bëri xadiis que euh, Abu Kurayb al-Hamdani bi rahimahullahu taala te suñu dëkk yëpp xamuñu ci ko xamante ne moom moo gën a xam xadiis ko moom euh, moom muy muy sëriñ bu mag mu ne qaala xaddasanaa Hammaad ibn Usaama kii nag kenn la ci Hammaad yi ndax waxoon nañ ne Hammaad dafa am Hammaad ibn Zayd Hammaad ibn Usaama ak Hammaad ibn Salama amma Hammad ibn Zayd ak am Hammad ibn Salama ñoom euh, Iraq lañ nekkoon ñoom euh, euh, Basra waaye Hammad ibn Usama bi moom Kufa la dëkkoon moom mooy Abu Usama maanaam moom turam buñ ne ibn Usama moom la bu ñu ne Abu Usama moom la loolu moom moo tax mu mat a xàmmee ndax léeg-léeg ñu wax Abu Usama nga foog ne keneen la ñuy wax déedéet fekk moom mii la ñuy wax maanaam muy Hammad ibn Usama ibn Zayd al-Qurashi moo tax bu ñu nee Hammad ibn Usaama ibn bul ko jaawale Hammad ibn Zayd tamit maanaam ndax duñu benn maanaam kon kii moom kon kunyaam moom mooy euh, Abu Usaama moom dégg na ci Urwa ci Hisham ibn Urwa juróom lu tolloog juróom benn téeméer ci ay xadiis te bokk na ci xufaas yu mag yi boroom xam-xam yu mag yi nga xamante ne euh, comme ni nga xam ne noonu euh, la imam Ahmad ibn Hanbal di wax naan kaana abu usaamata baabitan lil xadiisi kayyisaa nee na abu usaama dafa nekkoon koo xam ne daf daan mën a takk xadiis mokkal ko ba noppi nekk ku ñëw xel boole ci moo tax euh, euh, kon euh, moom moom moom abu abu usaama te moom mooy Hammaad ibn usaama rahimahullah moom mu ngi jëlee an burayd ibn abdullahi te moom mooy Burayd ibn Abdullah ibn Abi Burdata ibn Abi Musa al-Ash'ari muy Abu Burdata al-Kufi moom en fait moom Abu Burda lañ koy dàkkantale moom ak maamam ñoo bokk ni ñu leen di dàkkantale Abu Burda maanaam ndax moom mooy Burayd di doomi Abdullah di doomi Abi Burda moom it Abu Burda lañ koy wax maanaam kon ñoom ñaan ñëpp Abu Burda lañ leen dàkkantale al-Ash'ari al-Kufi Euh, nekk ci maanaam bokk ci kër saxaaba bu màgg boobu radiyallahu taala anhu mooy sayyidina Abu Musa al-Ash'ari euh, rahimahullahu taala euh, al imam al-Hafiz ibn Hajar nag nee na siqatun yuxti'u qalilan maanaam siqa la waaye nag léeg mu juum lu néew hmm. moom an Abi Burda maanaam mooy maamam maanaam kon moom Euh, sët bi moo jëlee ci maamam li nga xam ne moom mooy Abu Burda ibn Abu Musa al-Ash'ari yi nga xamante ne al-Harith la tudd maanaam Abu Burda boobu noonu buñ ko waxee souvent moom mooy al-Harith euh, ibn Abi Musa mooy Abdullah ibn Qays Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala euh, am na nag ñu wax ne Amir ibn Abdullah ibn tudd am na tamit ñoo wax ne turam moom mooy kunyam Euh, ci waa Kuufa tamit la bokkoon te bokkoon na ci ñi nga xamante ne dañoo nekkoon ci maanaam ay qaadi ca Kuufa moom mi ngi génn àdduna cent troisième année ginnaaw gàddaay yeneen bi sallallahu alayhi wa am na ñu ne cent quatrième année la am na ñu ne cent septième année la moom ci euh, comme euh, ci taabi'i la bokk maanaam ci tabaxat taabi'i la bokk ci la ko imaam Ibn Hibbaan rahimahullahu taala boole kon moom. Abu Burda an Abi Musa muy ma muy muy baayam maanaam mooy kon Abu Musa al Ash'ari muy Abdullah ibn Qays ibn Sulaym ibn Hadar ibn Harb ibn Amir ibn Asr ibn Bakr ibn Amir ibn Uzr ibn Wa'il ibn Najid ibn Jamahir ibn al-Ash'ar moo tax ñu naan ko al-Ash'ari mooy Abu Musa al-Ash'ari at-Tamimi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu an-nabi moom mi ngi génn adduna quarante-deuxième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, euh, Ali ibn al-Madini rahimahullahu taala bu xam ngeen ko moom nee na qaadi yi nga xam ne ñoom la xeet bi am ñeent la mooy Seydina Omar Seydina Ali euh, Seydina Abu Musa al-Ash'ari bi ak Seydina Zayd ibn Sabit radiyallahu taala anhu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala boole ko ci saxaaba yu mag yi nga xam ñu gën a mag imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu taala daal di wax ci Taqrib at-Tahdhib ne sahabiyyun mashhur sahaaba la boo xamante ne ku siiwa siiwa siiw la imam ash-Sha'bi mooy kan Amir ash-Sha'bi Abu Amr Amir ash-Sha'bi rahimahullah nee na xudul ilma an sitta jël leen xam-xam ci juróom benn mu daal di koy boole ci ñooña al-Hasan al-Basri nee na ma ataha raakibun yaani maanaam ma atal basra raakibun xayrun li ahliha min abi musa al ashari radiyallahu anhu amul kenn koo xamante ne ñëw na basra ñëw ngir di fa am lu mu fay indi ku gën abu musa al ashari radiyallahu ta'ala anhu moom mu ne an nabi mu jële ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam euh, isnad bi kon particularité moom mooy li ko dalee ci kon euh, abu burda maanaam mooy mooy mooy maam da ko jëlee ci sët mu jële ko ci kooku sët boobu jële ko ci maanaam sët boog da koo jëlee ci maam maam bi jëlee ko ci baay maanaam kon ci benn kër gi la ci ci la jóge ñaa beneen bi ci des mooy ñoom ñëpp waa Kuufa lañ maanaam mu ne an nabi yi mu jëlee ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na masalu misaaluk maa la nga xamante ne maanaam moom mooy lépp mooy mooy li nga xamante ne mooy alladi maa bi mawsuulal li nga xamante ne ba'asa ni yabal na ma ko allahu buur yàlla bi ci moom maanaam baatu ba'asa maanaam bokkut ak arsala ndax arsala mooy yónni rek baasa mooy yabal maanaam te buñ ko fu ñu waxee baasa moom mooy moo tax al ba'isu mooy kiy dekkal maanaam moo tax baasa foo ko déggee mooy euh, dafa yabal nit mais daf ko fekk dafa fekkoon gaa yi nelaw te il faut ñu sauver leen léegi léegi léegi loolu baatu baasa ci loolu lay ñëw maanaam comme ni yàlla di dekkalee ku maanaam baasa Ah, mooy al ba'is maanaam moom mooy tamit comme nit ñi dañoo meloon ni ñu dee waaye yàlla yóon yabal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk ci leen di dundal maanaam kon moom moo tax ci biir loolu dafa incarné turu yàlla boobu di al ba'is moo tax moom mooy yenente bi sallallahu alayhi wa ne li nga xamante ne moom lay ma yàlla yabale ci minal huda maanaam te muy njub mooy bayaan yi la wala tafsir maanaam te njub wal ilmi ak xam-xam maanaam ak ak fu bayaan la wal ilmi ak xam-xam maanaam moom mooy ne njub gi mooy jëmmi xam-xam bi maanaam xam-xam ak njub kenn mënu leen a tàqale maanaam kon borom bi subhaanahu wa taala kon loolu dañ ci jàngee ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla da koo yabal te rôle di gën a màgg bi nga xamante ne moom lay jouer moom mooy jindi nit ñi ak jàngal leen leeralal leen xam-xam bi maanaam te loolu moom mooy rôle képp kuy jàngale ak képp yàlla loolu moom mooy rôle maanaam rôle nitu yàlla nekkul li def ay kéemaan nit ñi di jommi maanaam ak wala yeneen ak yeneen déedéet rôle nitu yàlla nekkul di wax wax joo xamante ne kenn du xam li muy tekki déedéet maanaam rôle nitu yàlla mooy di wax nit ñi ak di leen leeralal di leen leeralal la tax ñuy mën a teg seen tànk ci njub ba pare ñu mbir mi di tegu ci xam-xam bu leer comme ni nga xamante ne noonu la yenente bi sallallahu alayhi noonu la ko borom bi subhaanahu wa ta'ala wax ni ko qul haadihi sabiili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani neel man sama yoon bii bii mooy sama yoon man de damay woote di jëm ci yëg ci ci yàlla waaye dama koy teg ci xam-xam bu leer a leer man ak képp koo xamante ne daf ma topp maanaam kon te guy kon dañ ciy jàngee tamit ne képp koo xamante ne li yenente bi sallallahu alayhi wasallam indi da nga koo jàppee comme jub yow yaa nekk ci lu baax waaye képp koo xamante ne da ngaa jàpp ni li yenente bi sallallahu indi loolu dese naa nekk njub wala boog am na xam-xam bu ko ëpp doole wala jàpp nga ne daal loolu de xëy na des na ak waañ ak loolu rek doyul maanaam boo jàppee ni li ne ci alquran ak sunna rek doyul moom loolu li muy tekki mooy yow xamuloo li luy alquran ak sunna te loolu li muy tekk mooy yow vraiment da ngaa nekk ca gannaaw ak gannaaw ak gannaaw war ngaa gaaw ñëw ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko yabal ngir mu yee la yow yow yee la dekkal la ndax sa xol mi ngi dafa daanaka dee na mu nekk mu ne waaye li nga xam ne moom la ma yàlla yabal noonu te moom mooy alquran ak sunna kamasali kémuk mi ngi mel ni alxays maanaam alxays mooy taw boo xam ne day xettaliwaate ndax xays maanaam ci mi ngi jóge maanaam bii tekki xettaliwaate maanaam nga gis ne kon euh, te alxays ndax lu tax waxul almatar parce que almatar ñu ko xoolee ba xool ko fu mu ko al al fu ko alquran tuddee wala euh, umtirat matarat saw ilay wax wala boog euh, azan min matarin da ngay gis maanaam <laughs> nga gis matar fuñ ko tuddee ci alquran rek maanaam xeetu mbugal daf ci daal di mel na lu ci xaw àndaale mooy taw waaye alxays nag moom mooy lii xeetaliwaate comme ni borom bi subhaanahu wa ta'ala huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yansuru tax maanaam nga gis ne moom mooy wàcce taw maanaam li nga xam ne moom mooy xeetaliwaate kon nag li nga xamante ne moom la maanaam mu melale kon euh, lii mu melale ko comme taw te bu boobaa alxays tamit mooy taw boo xamante ne gaa yi dañ koy xaar mm-hmm. seen yaakaar tas na ci ne taw dana ñëwati maanaam gàncax gi amul jur gaa ngi waaj a alku léegi nag ana nan la ñuy def rek taw bi daal di wàcc ba pare dundal mbir mi te euh, comme li hadith bi nekk ci sahih muslim wax laysa sanatu euh, euh, laysa sanatu adamul matar innama sanatu al an tumtara wa tumtara wa lam tanbut maanaam liñ naan ak décor wala ak maanaam musiba Euh, sécheresse bu metti wala bekkoor gu metti nekk ci ak ñàkk gu tar nekkul ci ne affaire bi bañ a taw de mm-hmm. mais mooy muy taw di taw te dara du sax loolu moom moo mooy musiba bu rëy ndax loolu dafay ànd ak ak inondation mm-hmm. waaw maanaam day boole non seulement dara du sax parce que suuf si adapté wu mais ba pare day ànd ak ay inondation yu dul jeex mm-hmm. mu ne kon ka masalil xay si kéem taw boobal alkasiiri bu bari maanaam muy wane ni kon taw bu baree baree bari la ndax bu fekkente ne du bari bariwul njariñ gi du ko tax a bari noonu ngir ne day gaaw a suuf si da koy gaaw a naan nit ñi nekkat ci di di ko soxla mu ne waaye nag asaaba dafa laal ardan suuf maanaam te kon bu boobaa fii dañuy gis ne xol yi dañ koo melale comme suuf maanaam nit ñi képp kenn ci nit ñi dañ koo melale suuf te loolu day dëggal tamit maanaam li nga xamante ne moom la maanaam moom la euh, kii di wax naan suuf si nga xam ne mooy suuf su mag si mooy nit ki ci boppam maanaam nit ki ci jëmmi boppam moom mooy suuf su mag si mooy ardullahi alwasi'a ndax maam Adama alayhi salaatu wassalaam ci suuf soos lañ ko bindee kon maanaam ne kon euh, ma mu laal maanaam moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam melale ko fii ci suuf waaye fa kaana mu nekk minha ci suuf si suuf ya mu am ci naqiya yoo xamante ne dafa sell boo xam ne kabilat dana nangu almaa ndox mi maanaam kon mu am suuf soo xamante ne moom dafa sell waaye di nangu ndox maanaam kon loolu moom mooy benn bi kooku dina ci ñëw maanaam loolu mooy nit koo xam ne jullit boo xam ne xolam dafa sell maanaam mu jéem a sellal boppam ci ay waxam ci ay jëfam ci ay doxalinam waaye tamit mu daal di nekk koo xamante ne xam-xam bi yitteel na ko mu di ko nangu téye ko mhm. waaye mu ne bu ko defee nag fa am batat mu daal di saxal alkala maanaam ndundit yi maanaam ñam ñam yi li nga xamante ne kala mooy garab yi nga xamante ne mooy garab goo xamante ne ñam la nit ñi dañ ciy dundee waaye wala osba ak garab yi nga xamante ne ba maanaam bàyyi ma yee ciy dunde loolu am na ñu wax ne loolu lay tekki waaye am na ñu ne alkala daal mooy mooy garab rek goo xamante ne mooy lépp luy luy luy jëmbat rek maanaam luy luy jëmbat rek waaye al osba moom mooy lépp luy ñax jëmbat ak leneen maanaam ñax mu tooy loolu mooy al asla waaye ala kulli xaalan li nga xamante ne amaan na mooy li gën a dëgër mooy ne alkala mooy lépp loo xam ne nit moo ko jagoo di ko di ko dunde waaye al usba moom mooy li nga xamante ne moom la bàyyi ma yi di dunde mu ne kon bu boobaa mu mu ci mu ciy dundal alkasiir lu baree baree bare maanaam bu boobaa nag nga gis ne nit ñi kon ndox mi day ñëw bu boobaa nit ñi duñu sax soxla ñoom di ñëw di di di di bay pour mën a dund déedéet ndox mi rek bu ñëwee ci suuf soosu suuf soosu moom mooy dundal boppam maanaam moom mooy jàpp ndox mi téye ko loolu moo boo xoolee moo tax meloog taw bii nga xam ne moom la joxe loolu tamit beneen melo bu rëy la parce que comme li nga xamante ne moom la euh, comme li borom subhaanahu wa taala wax bi euh, euh, am puurit mi nga xamante ne bu tawee léeg-léeg day am puurit wa amma zabadu fa yazhabu jufa'an wa amma ma yanfa'u fil ardi yàlla ne kazaalika yadribu llaahu al-haqqa wal baatil maanaam dëgg ak caaxaan mooy comme fuurit bi bu tawee maanaam nga gis fuurit bi affaire bi fuur bi kii nga nag mu am ndox mi nga xamante ne mooy jariñ nit ñi moom mu dugg ci biir suuf si borom bi subhaanahu wa ta'aala ne nag gis nga euh, dëgg ak caaxaan nii la nag nga xamante ne ca dëgg moom boo ko xoolee mooy ne ci kaw loolu lu baree bari la maanaam ànd ak ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw na indi li muy indi yëpp waaye terewut moom moom li mu indi taw la amma puuri bi nga xam ne poussière rek la caaxaan rek la loolu mooy ne ci kaw tout temps nit ñi euh, ñi nga xam ne xelluwuñ seen euh, ñoom loolu la ñuy gën a gis te loolu la ñuy gën a bàyyi xel waaye nag boo tax borom subhaanahu wa ta'ala ne lii moom la saddee misaalu li nga xam ne mooy dëgg ak caaxaan moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam indi misaal indi saddal ñu misaal bi yàlla nañ ko yàlla fayal gën di fay alayhi salaatu wassalaam maanaam mu daal ni kon nag euh, wal euh, euh, bu boobaa li muy dundal dafay bëri maanaam kon xol nit ku njëkk ki mooy ki nga xamante ne bu ndox day mel ne ndox mi day taw bu ndox mi tawee day bëri maanaam bu bëri lay doon waaye suuf si nga xamante ne ci lay dal moom day yaatu day day day day day day dafa sell nga xamante ne day daal di mën a jël ndox mi ba pare daal di dundal ay gàncax yu baree bare dundal xeetu ñam yu baree baree bare mu nekk benn jardin boo xam ne bu bari la bu rëy la nga xamante ne nit ñi dañ ciy jariñu nga xam ne léegi xiif dootul amati ci réew mooma ba pare gàncax gi maanaam ñi ci def euh, euh, euh, bàyyi ma yi tamit dañ ciy jariñu bu ko defee ak maral bu am bu ko defee nag loolu moom maanaam nit ki moom du soxla du ñu soxla di di bay maanaam ñooñu soxla wu ñu bay ñu dëkk ci suuf soosu du ñu soxlaa bay maanaam kon mooy moom suuf si amal na njariñal boppam waaye amal na nit ñi njariñ amal na bàyyi mayi njariñ amal na adduna bépp njariñ loolu moom mooy misaalu ki nga xamante ne moom xam-xam dafa ñëw mu nangu xam-xam bi maanaam alquran ak sunna yittewoo ko sàkku ko jël ko jariñoo ko di ko jëfe moom ci boppam ba pare di ci jariñ nit ñi maanaam di ko jàngale ak di ko tasaare ak di ko jëfee ak di xam xamle ak di ci yar nit ñi loolu moom mooy kook moom mooy exemple kii mu ne waa euh, waaye waaye nag wa kaanat te waaye nag am mu nekk nag min ha ci suuf sa am ci suuf sa nag yoo xam ne moom euh, aj aj ajaadiba maanaam ay suuf la yoo xam te ne dañoo wow ay kekk lañ yoo xam ne am sakat dañuy téye almaa ndox maanaam mu am suuf yoo xamante ne moom jotuñoo yegg ci niveau Euh, kii dañuy dañuy téye ndox rek mhm. ñoom ñoom euh, amuñu munuñoo munuñoo sax ndax gàncax duñ fa sax mhm. ndax xam nga li nga xamante ne moom mooy li gën a basique ci ay loi bay maanaam képp kuy bay moom loolu mooy di gën a néew li mu war a xam mooy saa yu bay dara dafa war a xam d'abord ndax suuf si dana nangu lii may bay waaw wala déet mhm. maanaam loolu moom règle la boo xamante ne bu primordial la boo ko xamul da mën ngaa bay fii ba Euh, mën ngay bay di diversifier li ngay bay affaire bi dox léegi nag mais suuf soosu moom mënoo cee bay dara moom bii suuf kenn mënu cee bay dara waaye ndox maa ngi fi waaye mu ne bu ko woowee fa nafa mu jariñe allahu bur yàlla gis nga waxul ne suuf si jariñ déedéet dafa ni xam nga fële dafa ni fa anbatat moom mooy day saxal mm-hmm. waaye fii dafa ni fa nafa allahu biha yàlla moo ci jariñee ce qui veut dire nit ki moom ci boppam dootu dootu ci doon dara bu xësee ba ba mel noona moom dootu doon dara ci mbir yi nit ñi ñëwee ñëw di jariñoo ci moom maanaam kon fa fa nafa mu jariñe allah bu yàlla bi haa ci moom annaata nit ñi bu ko defee suuf soosa maanaam nga xamante ne moom day téye ndox mu mel ni comme genre mbalka lay doon nag phréatique wala yu mel noonu bu boobaa fa an batat mu daa maanaam fa bu fa sharibu nit ñi daal di cay mën a naane wasa xaw gis nga ñu cay nandalaate dégg nga ñuy nandal kon seen jur yi waaye wa zara'u ba pare ñu bay maanaam nga xam ne suuf si dañuy mën a toxal ndox mi di ko yóbbu fu ñu koy bayee maanaam kooku maanaam moom ak njariñam moo gën a néew lu tax parce que bu dee kële njariñ gi moom maanaam day ñëw naturellement alors que kii njariñ gi yow yaay dem jëli ji affaire bi indi naan nga dem jëli ji jox gan jox jur gi ba pare dem euh, jël pour arroser sa mbay mi bu boobaa nag mu naan wa waaye nag loolu kon moom mooy euh, wa asaabat ba pare mu laal min ha ci moom ta'ifatan ak kuréel uxra beneen maanaam ndox ma ndox mi ma indi maanaam sama taw bi moomu yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy taw bu bari boobu ba pare moom non seulement mooy taw bi mais moom mooy li nga xam ne moo dóor melax mooy melax bi dóor euh, euh, niir ba mu taw voilà mooy albarql astayi bi muzunal arbahil maa li atli kulli muta'arridin min al-bukhuri wala waane maanaam mooy mooy mooy melax woowu nga xamante ne moom bi mu dóoree bi mu ne rey ci nuages yi nga xam ne ñoom ñooy niir yi nga ñoom ay tono yu borom bi lañ subhaanahu wa ta'ala mooy niiru bénéfice yëpp moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo ko moo leen dóor bu ko defee képp ku ko taataan rek ci moo xam ci géej nga te ñooy yeneen yi alayhi salaam ak aktaab yi wala ñu mel ni ñoom al awaani mooy ndap yi te mooy yeneen wàlli yu ndaw ya wala yeneen jullit ñi mhm. ñoom ñëpp dañ ciy jëriñoo waaye nag mu wax wa afaabat waaye ndox ma nag dafa dafa laal min ha man min ha wa afaabat mu laal na min ha ca ndox ma mhm. taifatan kuréel uxra beneen kuréel googu mu ne lan innama li am ba des mooy hiya moom xii aanun maanaam aw suuf la soo xamante ne dafa yemmoo euh, wala boog dafa rattax mooy xii aan suuf su rattax la nga xamante ne moom la ah, ah, foofu kon gàncax mënu faa sax maanaam suuf soosu bi mu rattaxe nekk bënit am xorom foofu gàncax mënu faa sax waaye nag mu teg ci ne euh, laatum siku du mën a téye maa am ndox ngir mën koo leeral ne suuf la soo xamante ne kon moom du téye ndox bu ci ndox bi dalee bu ci taw bi dalee rek day day nekk genre mbartal daal di wàcc mm-hmm. moom kon yenente bi sallallahu alayhi wasallam li muy bari bari njariñ ndekete li muy indi ci njariñ ñëpp duñ ci jariñoo ndax am na ñoo xamante ne suuf si bu ñëwee ñoom nañu mel mu maanaam seen prédisposition mayu leen ci affaire bi di leen jariñ ndax bu ñëwee rek day dal après daal di mu lay mel ni ndox moom mu dal ci suuf si rek daal di rogalaat wàcc daal dem yoonam bu ko defee nag mu indi ay inondation comme niñ ko waxe mm. maanaam njariñ gi dootul bareeti maanaam ay xeetu yàq sax lay daal di gën a indi loolu moom moom comme li borom bi subhaanahu wa ta'ala wax la wa nunazzilu min al-qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wala yazidu adh-dhalimina illa khasara mu ne wàcce nañ ci li nga xamante ne moom mooy alquran loo xamante ne day nekk saafara nekk jëm yërmande ñeel ñi nga xamante ne ñoom ñooy way gëm ni waaye nag du yokk ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, tooñkat yi lu dul ak perte nga rek maanaam kon loolu bu amee mu ne mu ne nag léegi nag yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam euh, kon moom du téye ndox wala tunbitu te du saxal kala an ga maanaam euh, du saxal du saxal gàncax moom du saxal dara mu ne fa zalika lii masalu moom léegi nag mu commencé nag léegi indi lan moo tax mu joxe misaal bi mu ne fa zalika bu njëkk bële masalu mooy misaalu ki nga xam ne xa hmm. di am na dégg-dégg jàng na xam na ak diin diin euh, wa jàng na fii diinillaahi ci diine yàlla bi maanaam am na xóot na ni mu maanaam jàng na am settantal bu xóot ci diine yàlla bi wa nafaahu te jariñe na ko maa lépp loo xamante ne ba maa li nga xam ne ni yónnee na ma allah bur yàlla bi ci moom fa alima moo tax dafa xam wa allama mu xamal maanaam mu xamle maanaam moom ginnaaw ba mu demee jàngi moom daf cee boole di jàng ba pare dem jàngale ji maanaam kon ñaar yooyu ñaari rôle yooyu la joué maanaam yaru na yare na fe euh, fexe na sellal boppam ci njubal yeneen ci bi sallallahu alayhi ba pare mi ngi jariñ ñeneen nit ñi ci cellte googu kon loolu moom mooy kenn ki kooku moom mooy kon su su njëkk sa mm-hmm. waaye mun a wa masalu waaye misaalu man ka nga xamante ne mm-hmm. Euh, lam yar yarfa yëkkatiwul bi zalika ci loola ak bopp maanaam nga gis ne euh, ñaareel bi ñaareel bi boo ko xoolee da ko dugal ci exemple bu njëkk bi mhm. maanaam ñaareel bi mooy kat mooy ki nga xam ne xam na rek mais moom moom euh, mun mënta xam ne nit ñi ñoo maanaam la mu la mu la mu xam moom ci jëmmi boppam munu koo jariñoo nit ñee koo jariñoo loolu mooy comme ñi nga xamante ne ñoom ñoo jàng ñoo comme ruwaat yi yu bëree bëri ci ñuy solo xadiis yi ñu bëree bëri ci ñoom am na ci ñoom ñu mel noonu nga xamante ne dañuy mokkal xadiis yi wala ñu mokkal ngir téye ko rek bu baax waaye mënuñu ci am fiqh bu bu leer comme li imam Ash-Shafi'i doon wax ñu yenn ci sëriñam yi antumu sayadila wa nahnu al-atibba yéen yéenay pharmaciens yi ñun ñooy médecins yi maanaam pharmacien bi moom mooy defar Euh, garab geeg yooyu mais mën naa bañ a xam naka lay jariñee nan la yu bari bari mën na koo bañ a xam hmm. waaye médecin bi nag moom moom mooy xam dëgg-dëgg affaire bi nu mu demee hmm. wala boog pharmacien bi moom mooy jaay garab gi médecin bi nag moom mooy xam nan ci nan ciy jariñoowee waaw boo demee ci médecin yi doo ko gis garab waaye nag euh, euh, waaye ñoom ñooy prescrire ñoom ñooy xam la garab gee jariñ ñooy xam et mm-hmm. ngir mën cee jariñoo maanaam loolu moom mooy comme ñi nga xam ne ñoom mooy mooy muhaddisuna yi mm-hmm. maanaam comme waxoon nañ ko ci jotaay bi wees mm-hmm. comme li al-Khattabi waxoon rahimahullah nga xamante ne bu dee hadith rek nga jàng nii nii sans fiqh bi ak sans maanaa yi li muy li muy lay indil moom mooy da ngay nekk koo xam ne da xam texte ni mais doo xam ne muy tekki te subhaanallah même ñi nga xamante ne dañoo jàng fiqh boo xamante ne mujarrad la maanaam al fiqhul mujarrad mooy fiqh boo xamante ne amul texte amul dalil amul dara maanaam yax bi rek la kooku itam noonu lay mel moom day xam àtte bi nii mais problème bi muy am moom ci boppam du ko mën a jariñoo maanaam nit ñi muy wax amaan na ñoo koy jariñoo maanaam ñoom ñooy xool ne ah d'accord ndekete àtte bii am na ci fiqh nangam mais moom ci boppam du ko mën a jariñoo lu tax par que moom xam na texte bi mais problème bi mooy sew sew yi nekk ci mbir yi moom du ko dégg du ko xam hmm. loolu Euh, loolu mooy tamit loolu mooy problème mu tamit tëral tëral loolooy problème bi tëral mat ni loolooy problème bi euh, léegi kon euh, loolu moom mooy ki nga xamante ne moom mooy ku mel ku mel ku noonu maanaam moom day day nit ñi ñoom ñooy jariñoo affaire bi maanaam fuqaha yi ñoom ñooy ñëw wala ñi nga xamante ne ñoom la ñu tuddee al fuqaha al maanaam comme ñoom imaamu Malik comme ñoom imaamu Shafi'i comme ñoom. Euh, imam al-Awzaa'i comme ñoom ñooñu nga xamante ne ay ay boroomi xam-xam xadiis lañ mhm. wala boog dañuy dem jële ji ci ñu bari ci ñoo xamante ne ñoom mokkal nañ ay xadiis yu bari ba pare soloo nañ ko ci anam gu leer te ay nit lañ ñoo xamante ne ñu sell lañ ci seen jëmmi bopp ñu wóor lañ ba pare dañuy nekk ñoo xam ne ñu du maanaam dañuy wóor sell ànd ak loolu nag mais amuñu xam-xam seen xam-xam bariwul waaye mokkal nañu xadiis wala boog bind nañ ko ci ay téere mhm. ba téye ko takk ko solo ko bu boobaa nga dem jëli ko ci ñoom indi loolu tamit noonu day am wala boog nit koo xamante ne beneen exemple la mooy nit koo xamante ne dafay jënd ay téere yu bëri teg ko ne bibliothèque a gii kuy ñëw ne jariñu kooku itam day daal di mën a dugg ci domaine boobu mhm. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne ñoom léegi boroom xam-xam yi ñooy ñëw jariñoo mhm. maanaam loolu kooku moom noonu la mel bu ko defee moom dina jariñ nit ñi moom boppam moom du ko jariñ moom du jariñ boppam googu jariñ maanaam c'est vrai le fait que xam-xam bi nekk ci moom mais du ko jariñoo tekkiwul ne amul njariñ du tout ci moom mais li muy tekki mooy amul du mën a am sew-sew dégg-dégg yi mën a xóotal dégg-dégg yi ba pare du mën a jàngale mbir mi mbir mi day nekk ci moom rek waaye du ko mën a jàngale mu am tamit beneen groupe boo xamante ne ñoom am nañu xam-xam bi téye nañ ko waaye problème bi ñu am moom mooy dañoo neenal seen jamono maanaam mooy duñ jàngale maanaam ñu ngi topp euh, affaire adduna yi rek nekk ci voyage yi nekk ci tournée yi et cetera finalement ñoom affaire bi day dee maanaam xam-xam bi day dee ñoom dañuy dee xam-xam bi dee boo déggee ñu naan bu deewee bibliothèque dee mooy lakk na mooy ne ñoom jariñuwuñ jariñu ñu kenn loolu lay tekki waaye boo jariñee moos bibliothèque bi du lakk waaw kon kon loolu la <laughs> am na ki nga xamante ne nag ah, <coughs> wa masalu misaalu man ki nga xam ne lam yar fa yëkkatiwul bi zalika ci loola rasan bopp walam yaqbal te nanguwul hudallaahi njubag yàlla gi allazi bi nga xam ne ursiltu bihi allazi mooy ki nga ah, ah, allazi bi nga xam ne ursiltu yónnee nañu ko bihi ci moom maanaam mooy ki nga xamante ne moom nanguwul maanaam yëkkatiwul boppam ci mbir mi maanaam mooy comme suuf si nga xamante ne mm-hmm. mooy suuf si nga xamante ne moom euh, mbartal la rek mm-hmm. maanaam euh, ndox mi daf ci ñëw laal ci mu nekk mbartal mm-hmm. loolu moom mooy kon ñaar kon ñaari exemple ñetti exemple yooyu moom la joxe maanaam kooku du jariñu mooy moom ànd ak alquran ak sunna mi ngi fi ànd ak ay boroomi xam-xam ñi ngi fi ànd ak jotaayu xam-xam yi ñi ngi fi moom du jamais mu fekke jamais mu dem jël téereem liir jamais mu dem sàkku xam-xam moom xam-xam bokkul ci ay yitteem maanaam boolewul xam-xam ci ay ay mbiram voilà maanaam kooku nag <coughs> euh, loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy problème après kooku loolay problème mooy du liir du déglu du jàng du def dara moom yi amul moom xam-xam yitteelu ko waaw kooku moom mbir maa ngi fii njariñ jaa ngi fii mais du ci jariñu mu ne nag qaala wax na abu abdullahi <coughs> maanaam xadis bi foofu la qaala wax na abu abdullahi <coughs> muy imam al-Bukhari rahimahullah nee na qaala ishaq mooy ibnu rahawayhi mooy mooy gën a siiwee ci ishaq ibnu rahawayhi mooy mooy première fois mu indi sëriñam bi fii mooy ishaq ibnu ibrahim ibnu makhlad ibnu ibrahim ibnu abdullah ibnu matar ibnu ubaydullah ibnu ghalib ibnu al-warith ibnu ubaydullah ibnu atiyata ibnu murrata ibnu ka'b foofu la bokk ak yeneen Euh, euh, déedéet déedéet déedéet bokkul ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokk parce que du Murrata ibn Kaab bi nga xam ne moom mooy euh, maam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mais dañoo bokk fi ñuróowee maam voilà ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ndax moom tamit Tamimi la mu ne moom al-Hanzali ñu koy wax Ibrahim Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali dafkantalam nekk Abu Muhammad ak Abu Yaqub mooy mu gën a siiwee ci Ishaq ibnu Rahawayhi wala boog ibnu Rahawiyya dañ koy wax tamit maanaam nga xamante ne boroom xam-xamu hadith souvent ñoom euh, Rahawiyya la ñuy wax hmm. euh, waaye boroom xam-xamu nahw yi ñoom ñooy faral di wax lughat ñoom ñooy wax Rahawayhi comme ni ñuy waxee Sibawayhi ak Sibawiyya maanaam ndax ay làkk perse lañ ndax dañuy wax ne Rahawayhi mooy papam Ibrahim li tax ñu naan ko Rahawayhi mooy dafa réeroon ñu for ko loolu moom moo tax ñu tuddee ko Rahawayhi ñu naan ko Rahawayhi waaye <laughs> léegi mu gën a siiwee ci Ishaq ibn Rahawayhi euh, am na nag ñu wax ne dañuy da daan bañ euh, euh, baatu Rahawayhi nee na al imaam Abu Hatim rahimahullahu taala daf doon wax naan moom ni mu mo ndax ndax dañ ni ko. Euh, ibn Ishaq ibn dañ ko Ishaq ibn Rahawayh dafa euh, dañ Ishaq ibn Rahawayh moom tafsir daf koy tari en fait koy tari sans xool dara ñu nekkoon ko nag euh, moom mu ne leen mais li gën loolu gënt a yéeme li gën mooy xadiis yi mu mokkal ak ni mu ko mokkale ak ni mu ko takkee ak ni mu baree ndax mokk ndax ci biir rek waa Baghdad jàngale nañ jàngale na fa quatre-vingt mille xadiis bi demee bi Irak rek ànd ak li mu mokkal ci ay xadis bokkut ak maanaam euh, ñoom mooy comme ñoom imam Ahmad nga xam ne ñoom liñ mokkal ay ay ay un million yi xadis la ñuy mokkal ñooñu ñooñu moom <laughs> hmm? moo tax euh, moo tax Ishaq ibn Rahawayh euh, li nga xam ne mooy la imam Ibn Hibban rahimahullah dafa dafa ci kitaabu siqat daf ne kaana Ishaq min saadaati ahli zamanihi fiqhan wa ilman wa hifzan wa nazaran mimman sannafa al kutuba wa farra'a sunana sunana wa zabba anha wa qamaa man xaalafaha imam ishaq na rahawayh dafa bokk ci sang yu mag yi nga xam ne ñoom ñooy sang waa jamonom bu ñu xoolee ci côté fiqh sang la bu ñu xoolee ci xam-xam sang la fa bu ñu maanaam ak dégg-dégg waaye bu ñu xoolee ci wàllu mokkal ci sang ya la fa bokk waaye bu ñu xoolee gis-gis gu sew gi mu amoon analyse yu pertinente yi mu daan def tamit ci sang yu mag yi la bokkoon bokk na ci ñi nga xamante ne bind ay tere ba pare leeral sunna yi ba pare défendre ko ba pare nag euh, dajji képp koo xamante ne dafa wuuteeg sunna moom mooy aalimu Xuraasaan mooy boroom xam-xamu Xuraasaan comme ni imam az-Zahabi rahimahullahu taala waxe imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah dafa ne siqatun xaafizun mujtahid qarinu Ahmad ibn Hanbal zakara abu dawud annahu taghayyara qabla mawtihi bi yasir maanaam ne imam ishaq ibn rahawayh rahimahullah siqa la ku wóor la waaye xaas boroom xam-xam bu maanaam ku mokkal lu bari la ba pare imam mujtahid la ci kon ci domaine fiqh tamit maanaam moom dafa yoroon tamit mazhabu boppam ishaq ibn rahawayh rahimahullah mooy al imam ishaq ibn ibrahim al-hanzali abu yaqub dañ ko wax tamit abu muhammad Euh, di àndandoo bu imaam Ahmad ibn Hanbal ñoom ñaar ay xarit lañu woon ak ñoom Yahya ibn Ma'in ñoom Ali ibn al-Madini waxoon naa la ko mm-hmm. ah al-Fallas mm-hmm. ñoom ay xarit lañ woon daanaka doonuñu leen mën a tàqale mm-hmm. euh, imaam Abu Dawud nag rahimahullah dafa ni biñ demee tuuti maanaam euh, daanaka ay weer laata muy génn àdduna wala sax ay fan yi laata muy génn àdduna dafa commencé woon a. fàtte maanaam dafa commencé woon xel mi dafa commencé woon fàtte Ibn Asakir euh, anwal al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu taala euh, moom itam dafa ne kaana ahad ahadu a'immati al-muslimina wa alaman min a'lami ad-din ijtama lahu al-hadith wal-fiqh wal-hifz was-sidq wal-wara' waz-zuhd maanaam dafa boole dafa bokk ci kenn ci imam yu mag yi nga xamante ne ñoom ñooy imaamu jullit ñi nekk ku ràññeeku ci ñi nga xam ne ñooy ñi gën a ràññeeku ci diine ji dajale na xadiis ak fiqh ak mokkal ak dëggu ak sàmm ak dëggu adduna yëpp la boole woon euh, rahimahullahu taala al imam ibnu Xuzayma dafa ne law anna Isxaaqa kaana min at-taabi'iina la aqarru lahu bi hifzihi wa ilmihi wa fiqhihi Isxaaq ibnu Raawayh su bokkoon ci taabi'i kon doon nañ ko saxalal màggaayam ci yëkkati ko euh, ci wàllu mokkal gi ak xam-xam bi nga xam ne moom la amoon ak fiqh bu ak fiqh bi nga xam ne moom la dajale woon imam ad-Daarimi rahimahullahu taala nee na Isxaaq saada Isxaaq ahlul mashriq wal maghrib bi sidqihi maanaam bu ñu xoolee ci wàllu dëggu kese teg dëggu rek Isxaaq ibn Rahawayh mooy nekk sangu waa penku ak waa maanaam kon euh, kon euh, loolu euh, doy na ci maanaam ndax dafa bëri ay euh, wax yu ñu wax ci moom ci màggal ko ndax dafa bokk ci ñu war a xam moom it Ishaq ibn Rahowi moom tur la boo xam ne dañ ko war a xam maanaam imam Ishaq nee na maanaam ci moom ci riwaaya bi daf ni wa kaana te nekk na ndax moom ah, maanaam ci riwaaya am bi mu soloo ci euh, Hammad ibn Usama mooy Abu Usama rahimahullah ndax moom sëriñ la ci imam al-Bukhari rahimahullah Ishaq ibn Rahawayh bi moom moo tax imam al defar téere bi moo tax imam al-Bukhari taalif téere bi ndax dafa ne dama toog ci jotaayu Ishaq ibn Rahawayh rahimahullah mu ne ay bu amoon kenn koo xamante ne dina dajale xadiis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam xool yi gën a wér mu dajale ko teg ko ci bind ko ci téere nee na sama xol loola daal di ma sama affaire wax jooju dugg sama xol ci laa amee projet defar téere bi maanaam nga gis ne maanaam wala boog bokk na ci ndax am na beneen maanaam gént bu mu géntoon yenente bi sallallahu alayhi wasallam yor jaasi di ko défendre maanaam ñu gis ne kon day défendre sunna loolu moom moo tax mu taalif téere bi waaye ci riwaaya Ishaq ibn Rahawayh euh, rahimahullahu taala euh, imam Ishaq ibn Rahawayh mi ngi gane àdduna cent soixante et unième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu ne cent soixante-sixième année la waaye mi ngi génn àdduna deux cent trente-septième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu ne deux cent trente-huitième année la waka mu ne kon ci ci riwaayam daf ne wakkaana te nekkoon na minha maanaam ci kuréel ci ci ci ndox moom maanaam am na ci ñoo xamante ne ta'ifatun ab kuréel maanaam ci suuf si bokk ta'ifatun kuréel boo xam ne xayyalat dafay naan almaa ndox mi maanaam loolu moom moo tax ñu jàpp maanaam ñu ne tax tax tax xiif la tax xiif la tasxiif mooy nit ki dafa juum ci ni mu sol ni bindee mbir mi mm-hmm. maanaam am ndax maanaam dafa dafa juum ci ni ko solowee mm-hmm. waaye qabilatil maula mm-hmm. sinon day yàq masala bi en day yàq masala bi ndax qabilatil ma mooy bi nangu ndox mi voilà dégg nga euh, imaam al-Bukhari teg ci ne rahimahullah daan ne qaa'un euh, lu tax mu maanaam mu ne qaa'un maanaam ngir mooy plurielu qi'an mu ne yaaluuhu dafay féete kaw ci kawam almaawu ndox mi mooy euh, mooy ndox mi nga xam mooy mooy mooy kii bi mbartal mi quoi mbartal mi nga xamante ne moom bu ndox mi ñëwee day day jaar ci kaw jàll mu wax wadd bu ko defee moom mu féete kaw ndox mi mu ne wax sof sof mu ne ab sof sof nag mooy al mustawi li nga xam ne dafa yemmoo minal ardi ci suuf si comme lu tax mu wax sof sof te xadiis bi sof sof in nekku ci maanaam doo fekk ne am lii tam beneen qaa'ida la imaam al-Bukhari rahimahullah su amee benn baat ci xadiis mu baat bi nekk baat bu difficile mu bëgg ko leeral su fekkee baat boobu am na ci alquran day indi baatu alquran maanaam comme qi'aan au lieu mu wax alqi'aan ne mooy plurielu qaa du wax loolu ndax alquran qaa la jëfandikoo ba pare qa'an faf fan la jëfandikoo moo tax mu daal di leeral ne noonu maanaam ngir ne comme comme ni nga xamante ne noonu la masalan euh, ci dinañ ko gisaat insha allah gisoon nañ xadis bi mooy xadisu xiiraata xiiraata wala xiiraataan bi mu ne euh, foofu noonu bi imam bi sayyidina abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhu daal idan farratna qararita kathira mu daal di bi mu paree ci xadis boobu mu daal ne euh, farrattu min farrattu fi jambillahi ay ay ay dayya'tu min amrillah maanaam ngir ne alquran farrattu fii jambillahi moo fa ñëw maanaam mu jël baatu alquran bi firi ko au lieu mu firi xadiis bi daf koo fi dafa firi baat bi ci alquran maanaam nga gis ne loolu doxalinu imam al-Bukhari la rahimahullahu taala loolu tamit qaida la ci ni mu tax tabaxee téere bi bu ko defee day daal di nekk non seulement loo xam ne day leeral day day day nekk téere xadiis nekk téere fiqh waaye day nekk téere boo xam ne tamit day leeralaale alquran xadis bi euh, imam Muslim rahimahullahu taala indi na ko ci xadis numéro deux mille deux cent quatre-vingt-deux imam Ahmad rahimahullah indi na ko ci xadis bi numéro dix-neuf mille cinq cent soixante-treize kon xadis bi muttafaqun alayhi la waaye waa ashaabu kutubu sitta ñaar maam ci ñaari saxeexee rek la ñëw ñëwul ci sunan yi euh, mu ne baabu buntu raf el elmi yëkkati xam-xam maanaam xam nga wax na ñi nga xamante ne ñoom boo xoolee fi mujjee wax ci misaalu xadiis bi bu mujj bi mooy ñi nga xamante ne ñoom duñ bàyyi xel xam-xam maanaam xam-xam yittewu leen yitteelu leen ñoom li leen gën a yitteel mooy ay ay anecdote ay ay ay ay xumbal folklore ñoom yooyu leen yitteel moom fekk biir mi ñu ngi nekk loolu ñoom kontaan nañ ñooñu ah, loolu nga xamante ne ak ak ak di yittewoo yeneen ay caaxaan maanaam ñoom dañ leen a jëlale bien sûr maanaam ñi nga xam ne ay caaxaan la ñuy itteewoo ñoom nu ñuy baalee la ñuy seet nu ñuy demee match ba et cetera ñooñu moom dañ leen di jëlale mm-hmm. waaye mu ne kon fii nag muy wax ngir leeral loolu ngir ne maanaam loolu noonu maanaam ñu mel ni ñu mujj ñi tax xam-xam dootu fi nekkati maanaam ndax ñooñu buñ commencé bari rek bibliothèque yi làq bu bu gaa yi dee rek bibliothèque yi lakk maanaam mu ne baabu buntu rab el el mi yëkkati ko wa zuhuri ak feeñ ak aljahiriir mu wa qaala wax na Rabi'a te moom mooy Rabi'ata ibnu abi Abdurrahman nekkoon imaam nekkoon sëriñu imaam al Bukhari taala ah, nekkoon sëriñu maanaam imaam imaam Malik plutôt. waaw ba pare gis na Sayyidna Anas radiyallahu ta'ala jànge na ci moom lu bare bare moo tax dañuy wax ne xadis boo xamante ne xadisu euh, euh, euh, imam Abu Hanifa an Rabi'a ibn Abi Abdurrahman an Anas ibn Malik moom Malik an Nafi' an ibn Umar wala wala boog Abu Hanifa an Ata an an an an ibn Abbas radiyallahu ta'ala moom ak Malik ñoom ñoo tolloo parce que mënoo jël kenn ci ci ci ci ci niveau bu ne gën teg ko ci moroomu keneen ki maanaam ñoom ñoo tolloo rek dégg nga euh, kon euh, moom ci imaamu sëriñu imam Maalik yu mag yi la bokk d'ailleurs moom mooy sëriñu bi njëkk bi te moom moo influencé imam Maalik lu ci ëpp moom ak Ibn Hurmuz ñoom ñaar la rahmatullah alayhima ñoo la ñoo ko gën a influencé ci rigueur ci rigueur ci euh, ak ci ci ci am settantal lu bëri maanaam di analyse yu profonde yi mu daan am maanaam ñoom ñaar ñoo ko jox ba pare teggin bu bëri bi nga xam ne moom la imam Malik ame woon ci Rabi'a la ko jàngee ndax yaayam bi mu koy yóbbu mburu mu jàngi pour la première fois daf bi mu ko solalee euh, sabadoor bi solal ko mbaxana bi euh, parfum ko ndani ko demal nga jàngee ci Rabi'a te demal nag ndax nga nga jéem a jëriñoo ci moom ci tegginam yi laata nga jëriñoo ci moom ci xam-xamam moom euh, Rabi'ata ibn Abi Abdurrahman kon maanaam euh, ci sëriñu mag yooyu la bokk moom nag dafa wax wax ju ama am solo wax ji nga xamante ne moom la wax euh, al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu taala indi na ko ci al-Jami' imam al-Bayhaqi ci al-Madkhal indi na ko ci yoonu Abdul Aziz al-Uwaysi mu jële ko ci Malik mooy imam Malik mu jële ko ci Rabi'a ibn Abi Abdurrahman mu ne laa yambaghi yelloowul li ahadin ci ñeel kenn indoo koo xam ne nee na fa moom shay'un dara min al-ilmi ci xam an yu dayya ci muy neenal nafsuhu boppam maanaam euh, képp koo xam ne am na lu ne ci yow ci xam-xam lu mu néew néew néew yelloowul ngay neenal sa bopp hmm. maanaam fii nag euh, maanaa yi bari na maanaam bokk na ci maanaa yi moom mooy yelloowul ngay nekk koo xamante ne da ngay perte sa temps parce que boo pertee sa temps loolooy tax xam-xam yëkkati ko parce que euh, maanaam yaa ngi nekk ci tele bi yaa ngi nekk ci débat yi yaa ngi nekk ci euh, match yi yaa ngi wax ne maanaam à un moment bu boobaa yow maanaam doo jariñu xam-xam bi waaye doo ko jariñu ñeneen ñi bu boobaa loolu benn benn mbir la ñaareel bi ci def moom mooy waroo nekk koo xamante ne euh, da ngay néewal danga nga naan danga nga naan ah man day euh, du ma bàyyi du ma du ma du ma jàngale walla du ma transmettre li nga xam ne moom laa xam au minimum tënku ko maanaam même boo ko dul jàngale sax bind ko tënk ko teg ko bu ko defee ñeneen ñi mën cee jariñoo beneen bi ci def moom mooy euh, waruloo doyadal sa bopp ndax xam-xam du yëkkati ko lu dul su ñaari mbir dajee mooy su fekkente ne moo tax mu indi wax ji fii mooy su ne boroom xam-xam yi feeñatuñ maanaam dañoo wàcce seen bopp ba nga xamante ne euh, dañoo bàyyi caaxaankat yi ne ca kaw beneen bi ci def mooy ñu nangu caaxaankat yi di leen traîner di leen yóbbu maanaam ñu réer ñi ñu xamul dara waa di leen yóbbu ci ñoom seeni programme ya leen neex déedéet ñoom dañoo war a bañ ni déedéet ñun suñu lii lañuy topp loolu mooy beneen bi mooy mooy loolu plus bu mooy su amee lool ba pare boroom xam-xam yi nangootuñoo maanaam ba pare ñuy perte seen temps ci leneen lu bokkut ak jël xam-xam bi gën koo téye ba pare di ko joxe maanaam bu nekkul ci loolu rek ñu ngi perte seen temps te parce que lu tax parce que loolooy tax xam-xam yëkkati ko maanaam ñaari mbir yooyu saa yu ñu dajee rek mooy xam mooy xam a ngi wàcc xam maanaam li ci des moom ma ngay yëkkati ko mm. euh, mu ne kon bilisnaadil muttasil fi awwal kitaabi lay qaala imam Bukhari nee na haddathana Imran ibn Maysara mooy Imran ibn Maysara al-Minqari moom dàqantal mooy Abul Hasan al-Basri siqala te bokk na ci tabii tabii comme ni imam Ibn Hibban wa rahimahullah imam Daraqutni imam Hafiz rahmatullah alayhi mooy Ibn Hajar nee nañ siqa maanaam ku wóor la mu ne qaala moom nee na haddathana Abdul Waris te moom mooy Euh, Abdul Waaris ibn Sa'id ibn Zakwan at-Tamimi al-Anbari mawlaahum moom dàkkante la moo nekkoon Abu Ubayda Abu Ubayda at-Tannuuri lañ koy wax al-Basri maanaam moom gisoon nañ ko ci suñu jotaay bii weesu walla alhamdu wal minna moom an Abi Tayyah moom Abu Tayyah daanaka kenn du ko indi daanaka ci téere xadiis yi daanaka ludul ci ci ci lii ci wax Abu Tayyah ndax moom mooy dàkkante la mooy kun yàgg waaye mi ngi tuddoon Yazid ibn Euh, Humayd ad-Dubai muy Abu Tayyah al-Basri moom mi ngi génn àdduna cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi am na ñu ne cent cent trentième année la gén àdduna an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu mooy sahiba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam borom nga xamante ne moom it Yonent bi sallallahu yaa borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam eh, yaayam ñu ngi koy indi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu amee fukki at moom it gis nga jege wante nag ñoom imam Maalik ñoom imam Shaafi'i ñoom ñëpp def dañ leen jël yóbbu leen ne leen dem leen dem leen ngeen jàngi dem leen ngeen ngeen sa takkoo ak sëriñ bi ngeen xool ngeen jariñoo ngeen liggéeyal ko te ngeen sàkku ci xam-xam ci moom hmm. moo tax it njariñ nga dikk na ñoom ñëpp nag seen yaaya leen yóbbu mooy as uh, ñoom ana mooy sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qaala nee na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa nee na inna bokk li wér bool mooy min ashraat bokk na ci mandargay as-saa'ati saa uh, uh, saa mooy adduna bu tukki maanaam bokk na ci liy wane ne adduna moom lii boo gisee rek xamal ne addunaa ngi waaj a tukki an mooy ne yurfa dañuy yëkkati al ilmu xam-xam maanaam xam-xam dañ koy yëkkati wa wa wa yasbuta waaye mu sax aljahlu réer maanaam bu ko defee réer nag daal di sax waaw maanaam mooy ne xam-xam da gis ndànk-ndànk dangay ngay daal di gis gars yi boroom xam-xam yi commencé raar de telle sorte que nit ñi dañuy jàppee ñoo xamante ne daanaka xamuñu daara daara daara daanaka liir sax lañ xaw a mën wa mi ñu jàppe leen ay boroom yu màgg a màgg a màgg di leen eh, di leen yëkkati di leen féetale ci kaw saxal leen dëggala leen waaye ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam dëgg yi dañ leen di boycotter dañ leen di teg à côté dañ leen di xaw a sax mere maanaam ngir euh, <laughs> maanaam xam-xam ci boppam da leen di soof en fait day soof nit ñi nit ñi xam-xam leen dul neex voilà te bu ñu commencé jàng xam-xam nit ñi le fait ñuy jàng xam-xam tellement que ko da da leen di soof en dañ naan non mais non lii dafa soof quoi waaw finalement dañuy daal di préférer folklore bi caaxaan yi réer yi fittasu yi et cetera mhm. mu ne kon nag loolu moom mandarga la waaye wayusra ba dañuy naan alxamra sàngara xam nga mhm. sàngara yàgg dañ koo naan mhm. waaye li nga xamante ne moom moo tax ñuy wax mooy ne sàngara naan giñ koy naan day commence day gën a siiw gën a bëri ba mu nekk loo xam ne daanaka day naturel ñu gis nit yor butéelu sàngaram di dem maanaam normalement nga xam ne butéelu sàngara bu ñu ko yoree di dem ni muy war a choqué wee du choqué kenn parce que nañ koo ba ba noppi tamit euh, te dañ koy naan ba ci biir réewu jullit ñi nit ñi di ko naan voilà nga xamante ne tey fu maanaam xam nga ndakaaru nombre de jullit ña fa nekk buñ ko xoolee ak ña fa nekkul jullit bu ñu xoolee sàngara sa fay tuuru euh, sincèrement euh, loolu ñërul jullit rek naanuñu ko quoi <laughs> yàlla nañu yàlla saama voilà dégg nga wayo sara waaye dara feeñ tamit ak zina njaaloo maanaam njaaloo day daal di feeñ ba daal di xaw a jege lu normal maanaam nga xamante ne nit ki dëkk jigéen joo xamante ne takku ko day daal di nekk loo xamante ne à la rigueur ku koy def bon grawul euh, def dafay dafa kii rek quoi grawul day dox jamono maanaam et que euh, day nekk loo xam ne day commencer nekk lu naturel maanaam loo xam ne nit ki bu koy def kenn du ko boycotté kenn du ko gàddaay maanaam kenn du ko sax jàppee nit ko bon ngir loolu ngir ne njaaloo dafa mujj feeñ beneen bi ci def moom mooy yeneen xeeti njaaloo yi yooyu moom dañ dañuy mujj nekk loo xamante ne ko def yow da ngaa e- extraterrestre la pourquoi nanguwuloo boobu xeetu njaaloo mooy njaalooy bët njaalooy loxo njaalooy tànk njaalooy xel yooyu xeetu njaaloo nga xamante ne ak jaxasoo gi góor yi jigéen ñi di jaxasoo ak maanaam lépp loo xam ne day wër-wër loo ci loolu saa mu am problème maanaam kenn muy garawul loolu yooyu maanaam bu demee ba feeñee noonu yooyu moom bu amee rek xamal ni àdduna ah, ngi waaj a tukki kay waaye nag eh, loolu yii ñooy ay mandarga yu ndaw yi la en fait parce que dafa am ay mandarga yoo xamante ne yu ndaw yi lañ am mandarga yi nga xam ne mooy yu mag yi ñoom dajjal ñëw ñoom imam mahdi yent yàlla isa salaam tàkk tàkk wu rëy wi yent ak dabba boobu nga xam te ne mala woo nga xam te ne lépp euh, lu nekk ci arab yëpp am na ko et cetera buy jam nit ñi ak yeneen ak yeneen yoo yooyu nga xam te ne ak jant bi euh, so fe fe voilà euh, di di di léegi penk kii soow di ñëw penku ak xeet yu noon ngelaw loolu nga xamante ne moom mooy mooy mooy ngelaw lu neex loolu nga xam ne bu ëffee jullit bu ko xeeñtu daal di dee ak yooyu yooyu nga xam ne ñëw yu mujj yi ñu jékki-jékki alxuraan ñu yëkkati ko maanaam dañuy jékki-jékki alxuraan nit ki day nekki xolam mu jékki-jékki rek kenn dootu mokkalati alxuraan bu ñu demee ci kayit yi duñ gisati alxuraan alxuraan yëkkati ñu yëkkati ko complètement loolu ak yu mel noonu événement yooyu na moom bu ñu amee mooy àdduna ngi tukki boobu moom boobu moom mooy ne ñëw na jege na waaye exemple bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax ne alxuraan ne adduna tukki premier signe bi gën a mag mooy le fait man ma génn adduna moom yenn ci saa saa kon ñu gis nga xam nga sëriñ signes yi eh, dañuy tegaloo maam te alxuraan wax na ko iqtarabati sa'a wan shaqqal qamar waaw iqtaraba linnaasi xisaabuhum wa hum fii ghaflatin mu'ridun et cetera maanaam nga gis ne kon ad ad addunaa ngi waaj a tukki léegi mu tukki waaye nit ñi ñoom. ñu ngi ci ci ci ci ci ci yëgadi gu metti gu taratar waaw kon yii moom bu amee rek na xam ne ah adduna mooy waaj a tukki hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi waat na ko ci hadith numéro quatre-vingt et cinq mille deux cent trente et cinq mille cinq cent soixante-dix-sept six mille huit cent huit imam Muslim rahimahullahu taala indi na ko ci ñaari bërëb hadith numéro six mille six deux mille six cent soixante onze Ah, imam at-Tirmidhi rahimahullahu taala indi na ko ci xadis numéro deux mille deux cent cinq imam Ibn Maaja rahimahullah indi na ko ci xadis numéro quatre mille quarante imam Ahmad ibn Hanbal ah, moom indi na ko ci juróom ñetti bërëb ci ah, musnadam maanaam kon ci waa ashaabu kutubu sitta imam Abu Dawud ak imam an-Nasa'i rahmatullahi alayhima ñoom rek ñoom ñoo ko indiwul mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab bi qaala haddathana Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad ibn Muraghbal al-Asadi muy Abul Hasan al-Basri moom gisoon nañ ko gisati ko sëriñu imam al-Bukhari bu mag boobu rahimahullah qaala nee na haddathana Yahya fu imam Musaddad foo gisee haddathana Musaddad qaala haddathana Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan rahimahullahu ta'ala moom gisoon nañ ko gisati ko an Shu'ba moom mooy Hajjaj an Qatada mooy ibn Diyamat as-Sadusi an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu warda war naa bi annahu qaala nee na la la uhaddithannakum wallahi dinaa leen nettali gën naa ne dina gin naa ne dinaa leen nettali xadisan ak nettali boo xam ne xadis boo xam ne laa yuhaddithukum du leen ko nettali ahadun kenn ba'di sama gannaaw maanaam lii sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo amoon yitte gu rëy rëy rëy ak maanaam fonkeel gu mag ci xam-xam moo tax ñuy bëgg tamit nit ñi di ci jariñoo maanaam xeetu waxin wi mooy boo xoolee tegale gi ñu tegale xadiis yi mooy imaam al-Bukhari rahimahullah mu indi xadiis bi teg ko ci bee mooy ne balaa balaa ñoo yëkkati xam-xam parce que ñi mujjee am xam-xam mooy comme ci saxaaba yi radiyallahu anhum imaam Seydina Anas radiyallahu anhu ci ñu mujjee génn àdduna la bokk ñu mujjee génn àdduna ci Basra radiyallahu anhu mu ne mu ne muy wax nag ne kon dinaa leen jàngal loo xamante ne sama ginnaaw keneen dootu leen ko jàngal te loolu day tegtale ne kon ñi am maanaam lii mooy ne ni am xam-xam nañ gaaw a jàngale balaa balaa balaa ñoo dem parce que bu ñu demee seen ginnaaw keneen dootu ko def ah. mm-hmm. après c'est fini donc voilà donc loolu loolu moom moo tax kon mu ne mu mu mu mu kirtal nit ñi waxee nii. maanaam tamit ak kër gi nga xam ne te ñoom ñooy ñi nga xamante ne seen intermédiaire dong dong la xam-xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam yegsee ci ñun kon ñoom bu fekkente ne ñoo fi nekk ànd ak ne xam na ne keneen du leen ko nettali waaye daf leen koo wax ngir nit ñi yeewu ci mbir moomu loolu tamit dañ ciy jàngee ni nit ki tamit mën na yee ñi muy àndal ci ay euh, ay ay ay ay ay ay évidence yoo xamante ne pour pourtant évident la mais tellement que nit ñi dañuy am tendance fàtte ko mu leen ci yee mu ne ndax sami'tu dégg naa rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan min bokk na ci ashrati saa maanaam mooy euh, euh, maanaam mooy mandargay adduna bu tukki ne mu ngi waaj a tukki am mooy ne yaqil la day néew al alma xam-xam nga gis ne kon euh, fi mu ci beneen riwaaya maa xadis bu njëkk bi ah xadis bu njëkk bi bi nga xamante ne daf ne yurfa al alma dañuy yëkkati xam-xam maanaam mbir mi kon du ñu yëkki du yëkkiteendoo maanaam mooy yàqil la day néew xam-xam day jekki-jekki rek di néew waaw ñuy jekki-jekki rek affaire bi néew di néew di néew di néew gaa yi bu ñuy dem muy muy mujj néew ba affaire bi raarifié wu da ngay bëgg a jàng benn téere doo am ku la ko jàngal da ngay bëgg jàng benn domaine ci xam-xam doo am ku la ko jàngal wala boobu ngay bëgg a jàng loo xamante ne maanaam njàngin boo xam ne day leer wir ping et cetera mais doo am ku ko ku la ko mën a defal maanaam ba finalement sax yow maanaam lool mooy day dem ba niiw complètement commencé raréfié wu loolu nag mu ni muy amee mooy ñu bañ a def nii Seydina Anas def radiyallahu taala anhu moo tax mu ne kon xam-xam day néew waaye wayo sara day feeñ aljahlu riir riir day day riir yi riir moom day day feeñ zahara maanaam yazharu day day feeñ li muy tekki mooy day noot maanaam comme ne fa asbahu zahirina maanaam mooy ñu xëy daal di noot maanaam xa ay xaalibiina mooy ñu noot ah maanaam kon dañuy jékki-jékki rek riir noot foo dem médias yi télé yi journaux yi lépp riir la ñuy la ñuy la ñuy prôné moom moom la ñuy jéem a jàngal moom la ñuy jéem a tasaare ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci riir ak caaxaan ñooñu la ñuy promouvoir loolu euh, waaw ba pare ñooñu la ñuy commencer def ay star diine ji mujj nekk diine star voilà ak diine showbiz yàlla nañu yàlla sàmm mu ne wayal saara bu boye mu daal di feeñ comme ñu ko gisee woon sànq tamit ak ci hadith bi ñu wees ak zina njaaloo hmm. waaye mu ne wa tak suru dana bëri lool an nisaa u jigéen ñi jigéen ñi dañuy commencé bëri buñ demee ba nga xamante ne jigéen ñi bëri nañ waaye qillati wu néew ak rijaalu góor ñi maanaam mooy lan ngir par exemple xeex bu bari maanaam xeex ni góor ñu baree bari bare ñu boom leen ci ci ci ci guerre yi bu ko defee jigéen ñi commencé bari góor ñi daal di commencer néew wala bo jigéen ñi di juddu di gën a bari góor ñi di juddu loolu tamit commencer am di di di di tàmbale am mu ne xattaa mbete yàqu na mu nekk li xam si na ñeel juróom fukk imraatan jigéen alqayimu kuy taxaw seeni mbir ci góor alwaaxidu kay kenn maanaam ki nga xamante ne moo leen di taxaw kenn dong lay doon ci góor ñu dem ba juróom fukk jigéen maanaam mooy nit nekk ci kër moom dong di góor war a dundal war a war a jàppale juróom fukki jigéen loolu benn la ñaareel bi ci def mooy bu ñu mën naa nekk ne bu ñu xoolee proportion yi la ne jigéen ñi dem ba mat cinquante ci góor bu ne waaye nag fii le fait que mu jëfandikoo alqayimu mooy kii taxawu seeni mbir li muy tekki mooy ne ah du du mbir proportion lay rek rek du mbir proportion kese maanaam mën naa nekk tey par exemple kenn koo xamante ne day dund da gis mu war a yor juróom fukki jigéen keneen war a yor Euh, ñeent fukki jigéen keneen war a yor fanweeri jigéen et cetera kenn war a yor téeméeri jigéen waaye ngir mën leen a taxaw ngir ne ñoom amuñu ci leneen lu ñu mën a sukkandikoo lu dul ci ci waajooju kese loolu day mën a nekkee noonu am na tamit beneen déggin comme li imam al-Qurtubi rahimahullahu taala wax ci at-tazkira at-tazkiratu fi ahwalil mawta wa umuril axira imam al-Qurtubi bii nag mooy borom tafsir bi doo bokkut ak Abul Abbas al-Qurtubi waaye Abu Abdullah al-Qurtubi la rahimahullah al-Ansari borom tafsir bi moom dafa ne ah, maanaa bi ah, ah, maanaa bi amaan na mooy maanaam jamono ji amaan na mooy jamono ji nga xamante ne dootul nekkati ci kaw suuf kuy wax allah allah comme ni ko xadiis beneen bi waxe te boobaa nit ñi dootuñu dootuñu waaroote ci yàlla de telle sorte que da gis ay nit ñoo xamante ne dañuy nekk ci diine jàpp ne ñi ngi ci diine yor lu tollook juróom fukki jabar ngir ñàkk xam ne ndekete loolu dagalul mu ne loolu ñun man mu ne euh, gis nañ ko moom nee na gis na ko gis na ñoo xamante ne yor nañ ànd ak ñi ngi woote woo ci diine yor lu tollook juróom fukki jabar te jàpp nañ ne grawul maanaam te euh, ànd ak di woote woo diine mais loolu ñun gisuñu ko ah loolu euh, kon loolu maanaam ma lu yéeme yéeme la parfois mu ëpp juróom fukk mu nekk ay téeméer yàlla nañ yàlla sàmm te loolu ñëpp xam nañ ko li li lay wan ne bon xaqiqatan jàppoon naa ne man tane euh, wala boog xëy na nit ñi dañ koy wax mais li lay wan ne loolu moom am na mooy ngay dégg boroom xam-xam bu koy défendre koo xamante ne moom maanaam dafa jàpp ne xëy na ka ko def kilifaam la wala ña ko def ay kilifaam lañ tax mu muy défendre loolu di ko jéem a layal di ko jéem a indil ay lay di argumenté te loolu yëpp boo xoolee. loolu day lëkkaloo boo xoolee maanaam boobu li tax mu mu mu mu plausible mooy day lëkkaloo euh, yaqil al ilm wa yazharu al jahl maanaam day lëkkaloo maanaam bu njëkk bi te loolu fu mu amee njaaloo bari parce que nit ñi dootuñu xamante lu garaaw ak lu garaawul dootuñu ko mën a xamante ñoom dañuy jàpp ne mbir yëpp li problème amul gaa yi ñooy teengal voilà. yal nañu yàlla sàmm. Euh, hadith bi def nañ taxrij bi léegi maanaam bi ko jege voilà bu ko noonu léegi kon walillahi alhamdu wal minna mu ne baabu buntu fadlil ilmi ngëneelu xam-xam maanaam boo xoolee buntu bi mu njëkk indi lan la wax baabu fadlil ilmi waaye foofu maanaaw fadlu foofu maanaa fadila la maanaam ngëneel maanaam xam-xam ci boppam ngëneel gi mu amee moom la doon wax waaye fii xam-xam yokkute gi muy yokku loolu ak liy def mooy ak ziyaada yokkute loolu lay maanaam maa fadula min al ilmi la la la maanaam yi boobu boobu la yor insha allah taala dinañ ci ñëw ngir ne xam-xam yi ay xeeti xam-xam la yu wuute am na xam-xam yoo xamante ne nit ñi boroom xam-xam yëpp bu ñu jàngee lu ñu def ci seen coono daj ko loolu lañ mën a am am nag loo xamante ne yàllaa koy may ko neex mu nekk ilmul loo xam ne ilmul laduni la te loolu noonu euh, day dëgëral li nga xamante ne moom lañ gisoon ci xadiisu yi nga xam ne mooy xadiisu euh, Seydina Xadir yi alayhi salaatu wa salaam euh, insha allahu taala daañ ko gis ci suñu xadiis bii nga xamante ne moom mooy ñëw mu xaala bi isnaadil muttasil fii awal kitaab ilay nee na xaddasanaa Saïd ibnu Ufayr te moom mooy Saïd ibnu Kasiir ibnu Ufayr ibnu Muslim ibnu Yaziid ibnu al-Aswad al-Ansaari mawlaahum mooy dàqantala moom mooy Abu Osman mooy Abu Osman al-Misri maanaam suñu xadiis yee weesu ñoom ñëpp waa lan lañ waa Basara lañ yaa ngi koy yaa ngi koy gis dëgg dëgg daal gàcce ngàllama ñoom daal vraiment waa Basara waa Kufa waa Sham ah dëgg dëgg ak waa Madina ak waa Makka waaw boo xoolee ak waa Misra maanaam bu ñu xoolee lu ëpp ci ñooñu am na nag waa waa waa Xuraasaan waa Marw ah côté boobu ñooñu tamit ay jàmbaar lañ dëgg dëgg ay jàmbaar lañ dégg nga moo tax euh, yii yëpp day leeral ne euh, li nga xam ne moom la euh, moo tax imam muslim rahimahullah ci bi muy bi muy wax ci wàllu waxtuy julli yi muy nettali waxtuy julli yi di indi ay xadiis waxtuy julli dafa dem ba ci digg bi mu daal di indi waxu Yaxya ibn Abi Kathir rahimahullah boo xam ne doomam moo ko jëlee ci moom mu ne mu ne Yahya na Abi Kathir nee na ah, ah, mu ne laa la laa laa yunaalul ilmu bi raaxatil jismi xam-xam deefu ko am ah ci ci ci yaram wu sedd yaram du sedd mukk mukk mukk ak xam-xam nga am xam-xam bi yegg yaram yu daa sedd déedéet boroom xam-xam yi rahmatullah di wër ban rapport la am ak parce que daf koo wax ba pare continuer di nettali di wax xadiis yi nga xam ne ñoo nekk ci ci waxtu julli yi waaye bu ñu xoolee li nga xam ne moom la surraax bi mujj gis mooy dañoo gis ne dañuy xool càllale yi nekk ci xadiis yi benn bu ci nekk ñu gis ne yii waa Medina ko solo yii waa Saam te imam Muslim ci bunt boobu daf ci yéeme ndax day indi waa Medina après mu indi waa Makka ginnaaw mu indi waa Saam après mu indi waa Kuufa waa Yaman waa Yaman tamit waa waa Yaman après waa ñoom waa Kuufa ak waa Basra maanaam nga gis ne day tegale mbir mi ak waa misra maanaam selon ñi ko solo dangay gis day indi sax xadiis yi ak ni muy toog togtale ba pare ñi gën a wér lay gën a indi d'abord dooga indi ñeneen ñi et cetera mais euh, bu ñu xoolee xadiis yooyu nag da da ngay xool gis ne daanaka waa wa maanaam fépp fépp waa ñépp ko solo xadiis yooyu mu maanaam mu mel ni kon daf lay wax ne la xadiis yi di xam-xam yi maa ngi ko jëlee ci Euh, maanaam damaa wër suuf si suuf si dama koo wër ngir mën a indi mboolem xadiis yi ma indi tey ci bunt bi suuf si laa wër suuf si mooy ne kon laayu naalu jism jismi bi raxati jismi maanaam xam-xam moom wala laa yustataa'ul laa yustataa'ul ilmi bi raxatil maanaam xam-xam deefu ko deefu ko jot ñu parce que yaram bi dafa sedd bu dee nag moom am fiix ak noflaay moom nga bëgg moom gaawal démissionner parce que doo ko am dégg nga kon nee na Abu Asman mooy kon moom euh, Sa'id dégg nga Sa'id ibn Kathir mooy mooy Sa'id ibn Ufayr bi mooy Sa'id ibn Kathir ibn Muslim al-Ansari mawlahum euh, moom mooy kon Abu Usman dakkantalam mooy Abu Usman mi ngi génn àdduna deux cent vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam az-Zahabi nee na al-Hafiz qaala Abu Hatim saduqun laysa bi sabt kaana yaqra'u min kutubin nas maanaam euh, Euh, ku dëggu la waaye nekkutoon ku ku wér ku dëgër trop ndax da daan jàngee ci téere nit ñi waaye euh, ci siyaru alaamu nubala dafa ne al imaam al hafiz al allaamat al axbaari as siqa maanaam nga gis ne kon wax na leneen lu bokkut ak léeg maanaam gis na ne ah ndekete waa moom dëgg-dëgg imaam hafiz ba ku ràññeeku woon la ci euh, ku ràññeeku woon la. imaam al-Hafiz ibn Hajar nee na saduqun aalimun bil ansaabi wa ghayriha ku dëggu waaye tamit koo xamante ne la ku xamoon ansaab yi la maanaam saduq moo gën a tuuti siqa ndax mooy léeg-léeg da ngay imaam al-Hakim nee na yuqaalu inna misra lam taxruj ajma'u lil ulumi minhu nee na misra nañuy wax ne misra génnewul koo xamante ne moo gën a dajale xam-xam ko moom dégg nga mu ne kon euh, moom mu ne qaala nee na xaddathani al-Layth mooy imam bu mag boobu rahimahullahu taala al-Layth ibn Sa'd moom waxoon nañ mbiram qaala nee na xaddathani Uqayl te moom mooy Uqayl ibn Khalid ibn Aqil al-Ayli maanaam euh, kon moom ñu jàpp ibn Khalid Abu Xaalid loolu mooy maanaam moom dafa am ñaari xew saw ci turam Uqayl la moom la rahimahullah bu ñu xoolee xadis bu kii bi moom moo ko solo woon bu njëkk Uqayl ibnu Xaalid Abu Xaalid mooy dàkkantalam ba pare ibnu Xaalid lañ koy wax maanaam loolu mooy benn sew saw ñaareelu sew saw bi mooy papaam Aqil la tudd maanaam maamam maamam Aqil la tudd loolu la ñuy wax al muxtalif wal muxtalif maanaam mooy euh, muxtalif mooy dafa am lu leen nuróole maanaam soit dañ ni leen nuróole mooy ci mbind mi walla boog euh, ba ba pare waaye la leen wuutele moom mooy euh, ci buñ koy maas wala boog bu ñuy def tomb yi voilà dégg euh, kon nee na moom an haddathani Uqayl an ibn Shihab mooy Muhammad ibn Muslim az-Zuhri rahimahullahu taala an Hamza ibn Abdullahi ibn Umar ibn al-Khattab maanaam mooy Hamza doom la ci Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhuma anhum ajma'in al-Qurashi al-Adawi ñu koy wax Abu Amara al-Madani euh, moom mooy baayu Omar ibn Hamza Omar ibn Hamza maanaam moom tamit tabi'i madaniyun tabi'i thiqa ci taabi'i yi la bokk ah, imam az-Zahabi rahimahullahu ta'ala nee na siqatun imam imam la bu wóor a wóor a wóor kaana siq kaana min siqaati taabi'iina wa fuqahaa'ihim wa Saalimu ajallu minhu voilà maanaam moom ci siqaat yu mag yi la bokk ci fuqahaa yu mag yi la bokk waaye nag ah Saabit maanaam Saalim mii rak mii rakkam mii mii mii frère am bokk moo ko gën a mag ndax Saalim Salim dafa bokk ci fuqaha sab'a yi ci yenn ci wax yi waaw ah, moo tax ah, tamit bokk na ci yi ñuy wax ne ñoom ñooy asaxul asanid mooy imam Malik bu jëlee ci imam az-Zuhri mu jëlee ci Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab mu jëlee ci Umar ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu mu ne kon ah, moom kon moom am na nee na ibn Umar mooy baayam baayam euh, mooy Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ta'ala anhu al waxoon nañ ko waxoon nañ ay mbiram moom xaala nee na sami'tu dégg naa rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama xaala mu ne bay na ci diggante bi nga xam ne ana man ma aji nelaw laa ut utiitu jox nañ ma bi qadahin ci ci ci këll ndax loo xam ne labanin mais maanaam meew a ci nekk maanaam këllug meew ma di ko naan nee fa sharib fa sharibtu man naan ko xatta mbéte an nii naka man la ara maa ngi gis ar riya man tegi maanaam mooy nit ku naana naana naan ba doyal mooy mande na waaw ba mande voilà boo xamante ne ndax mandi wolof bu ko waxee daf ciy jublu ñaar mooy naan ba doyal da ci jublu tamit bu naanee sàngara ba jaax la ni muy mel <laughs> waaye waaye fii kon riya Euh, mooy mooy mandi gi nga xam ne mooy bu njëkk bi mm-hmm. nee na ma gis nag mandite gi yaxruju muy génn fi anfaar yi ci sama we yi maanaam nga gis ne euh, dem a dem ndax xam nga yenente bi sallallahu alayhi li muy gis ci gént moom li mu gis ak bëtam ñoo yem ndax moom xayaalam ak euh, ak addunaam bii nii ñoo yam ci moom maanaam li muy li muy gént boo xoolee dëgg-dëgg mook maanaam mook mu gisoon ko nii ñoo yam képp ci moom maanaam loolu moom moo tax mu ne moom nag kon maanaam que ni lii xaqiqaam la en moom yenente bi mm-hmm. sallallahu alayhi wasallam mooy ne effectivement dafa naan meew moom ba mu sax ci moom dëgg-dëgg ba ba ba nga xamante ne mandite gi mi daa feex dell ci moom ba ci wey mu mm-hmm. ngi ci moom waaye nag meew moom mooy lan mm-hmm. gis ngeen ni ci xadiisul isra meew la naanoon dañ koy fàttali xadiisu rañaan bi bañ ko tànn loolee meew sàngara ak ndox meew mi la naan ngir ne moom xaqiqam mooy meew la maanaam meew dafa am ay bokk na ci eh, loolu daan ci ñëw léegi insha allah nee na waaye ba ma gisee nee na su ma topp otaytu ah ma jox fadli la des ci man maanaam nga gis ne baabu fadli fadlu elmi maanaam la des la des ci man Umar ibn Khattab laa ko jox radiyallahu ta'ala allah qaalu ñu ne ko fama ana lan mooy awal tafa moom nga ko gëndale maanaam interprétation ban nga jox wax jooju ya rasulullah e eh, yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam mu ne al ilmu xam-xam maanaam xadis bi dafa bari ay ay mbir maanaam bu njëkk bi moom mooy euh, mooy ne lii maanaam mooy xam-xam ak meew mooy meew ci gént xam-xam lay tekk maanaam kon boo naanee maanaam buñ la joxee meew ci gént nga tuur ko mooy waaw loolu li muy tekki jarul wax waaye bu fekkente dañ laa jox meew nga naan ko mooy xam-xam booy jot ah, waaye ci ndax ci xayal alamul xayaal lépp lu fa xew te dañ koy wax alamul misaal bu dee ci buntu gént ndax bu dee ci gént moo tax ñaan ko alamul misaal mooy le monde des symboles nga xamante ne lépp lu am symbole fële lépp wala lépp loo xamante ne dafa am dafa am ci àdduna boobu rek am na ci suñu àdduna bi misa lu muy tekki bu fekkente ne meew la nag li muy tekki mooy xam-xam bu dee meew li muy tekki mooy xam-xam hmm. waaye lëkkaloo gi nga xamante ne moom la meew lëkkaloo ak xam-xam ba tax ñoom ñaar ñu bokk nekk benn mooy ne meew mooy dundal day dundal yaram hmm. comme xale moo tax xale borom bi subhaanahu wa ta'ala meew la ko tànnal hmm. te meew faw da koy soxla ba ba daanaka muy màgg waaye euh, comme ni meew di dundalee yaram noonu la xam-xam nekkee liy dundal xol ak xel maanaam muy muy lëkkaloo boobu ñu lëkkaloo moo tax lii ka nangam di firi nangam ci gént c'est parce que dañoo am lu ñu lëkkaloo aussi maanaam alamul xayal symbole yi fa ne daf c'est parce que dañoo am fii ci suñu àdduna bii nga xam ne moom mooy alamu shahada bi feeñ ni dañoo am lu ñu lëkkaloo mm-hmm. euh, beneen bi ci def moom mooy mooy ne euh, yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa fees dell xam-xam mm-hmm. moom ci jëmmi boppam moom mooy jëmmi xam-xam maanaam kon loolu beneen mbir la ngir ne dafa ne meew mi dafa dem ba nga xamante ne dafa fees dell ci moom ba ci weyi mm-hmm. muy ñaareelu mbir ñetteelu mbir bi nga xamante ne te beneen bi ci def moom mooy meew euh, njariñ bi ci boo xoolee boo xoolee borom bi subhaanahu xam nga yenent bi sallallahu alayhi wasallam am nee na buñ ko joxaan mu lekk wala surtout mu naan dani euh, danaan danaan danaan euh, allahumma euh, barik lana fiihi wa baddil naa minhu wala baat bu ko jege maanaam yàlla may ñu maanaam maanaam barkeelal ñu ci lii ñuy naan waaye tamit nga rempla wa baddil naa xayran minhu te nga remplacer ñu ko lu ko gën baddil na wa baddil na xayran minhu waaye bu dee meew la danaan allahumma barik lana fiihi wa zidna minhu yàlla barkeelal ñu ko te nga yokk ñu ci maanaam bu ko naanee ba noppi ndax borom bi subhaanahu wa ta'ala lenn lañ ko mu yokk mu ñaan ko mu yokk ko mooy xam-xam ma bi rabbi zidni ilman nga xamante ne dafa lëkkale te loolu lu am am solo la mooy lëkkale gi ñuy lëkkale symbole yu réel yi existé ci suñu àdduna bii ñu lëkkale ko ak réalité yi nga xam ne ñoom ñoo am ci ci ci ci alamul xayal mu nekk ay xaqiqa yoo xamante ne nga xam ne xam na ne meew mooy symboliser xam-xam moo tax meew rek lay naan ne yàlla yox ko loolu mooy ne kon lii lii symboliser fii réalité yooyu kon mu ngi mel ni tey bu dee kaaba kaaba yi mooy symboliser baytul ma'mur ci kaw kon li muy tekki mooy yow boo nekkee booy wër kaaba gi ab maanaam ni nga koy dunde mooy da nga ko war a dunde comme ni ngay dunde boo nekkoon di nekk ci baytul maamur mm-hmm. et cetera toppal loolu ci xaqaayiq yi ci def mm-hmm. maanaam ngir ne lenn lu ci nekk dafa am symbole boppam loolu beneen mbir la boo xamante ne euh, dañ dafa nekk ci xadis bi beneen mbir bi nga xamante ne moom moo ci nekk mooy Seydina Omar radiyallahu taala ni mu nekkee bokkee ci ñi nga xam xamante ne ñoom ñooy ahlu zikr mm-hmm. xam nga waxoon nañ ne la Euh, euh, saad ndax en fait moom montagne la moom tamit comme ni mu amee xaaf mais saad moo gën a ñàkk siiw saad moo tax moom mooy ndax day jëmmal jëmm yent bi sallallahu alayhi wasallam ak suuratu muhammadiyya jëmmal sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam waaye tamit dafay jëmmal ak sifaatul muhammadiyya fil kamaalaati ilaahiyya hmm. maanaam melo yi yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ci xaqiiqaam ci mat yi nga xam ne mooy mat matu borom bi subhaanahu wa taala euh, euh, ni muy feeñee ci mbindeefam yi maanaam nga xam ne lépp yi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi dafa yàlla we ndax ay waayu borom bi la subhaanahu wa taala ndax ni ñuy waxee ak sifaatul muhammadiyya fi kamaalaatul muhammadiyya noonu la ñuy waxee al kamaalaatul ilaahiyya fi sifaatul muhammadiyya maanaam ñaari kàddu yëpp ñaari baat yëpp jub nañ euh, loolu benn la ñaareel bi ci des mooy ne ci saat boobu kon ci la jëmmu sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, euh, euh, nekkee kon li nga xam ne moom moo tax moo lay wan ne xam-xam la bu spécifique te moom rek la spécifique ndax ci saat la ko rek moo tax al alquran ne wal qur'ani di zikr waxoon naa la nee na waxoon naa la zikar ak et cetera ni mu spécifié wu ci alquran ak ci ci yeneen mboolam xeetu xam-xam yi ne ak zikr benn xam-xam la boo xam dafa spécifique mm-hmm. te zikr boobu lenn rek rek rek moo la mën a may maanaam nit ki bu koy incarner mooy mooy as walla wa moo tax mu teg ci ne wala zikrullahi akbar et que zikkar boobu moo gën a màgg parce que moo ne wa aqimis salaata li zikri ah? ah ngay taxawal julli googu ngir mën a yegg ci sama zikkar bi maanaam day tekki fàttaliku gi day tekki mais dafay tekki xam-xam boobu nga xamante ne dafa spécifique ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam ngir ne ci la taxawee sunna mooy wa anzalna ilayka zikra muy sunna maanaam ci la taxawee sunna li tubayyina linnaasi ngir nga leeralal nit ñi maa alquran bi nga xam ne unzila ilayhi moom lañ wàcce ci ñoom maanaam nga gis ne loolu benn beneen beneen xaqiqa la beneen la xaqiqa bi nga xam ne moom moo làmboo foofu nag te boobu ci lañ ñëwagul woon mooy ne saxaaba yi dañoo am benn spécificité bu keneen amul ci univers moo tax loolu saxaaba yi ñoom dañoo bokk ci ñi nga xamante ne ci zikkar boobu lañu bokk ci en tout cas ci lu bari ci ñoom ndax lii nii du na Omar rek a ko ama radiyallahu anhu mm-hmm. parce que sikk nekkul ci ne Seydina Abu Bakar moo ko féete kaw mm-hmm. Mm-hmm. radiyallahu ta'ala anhu te amoon na ko te Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu ne nee na kaana mimman kaana mimman kaana qablakum rijaalun laysu bi anbiya muhaddasuuna maanaam ci yeneen riwaaya wa mulhamuuna in kaana fi haadihi al fa Umaru minhum wala fa Umar radiyallahu anhu maanaam am na ci ñi leen ci xeet yu njëkk ya ñoo xamante ne dañ leen daan yàlla da daan wax ak ñoom sans ñu nekk ay yenent loolu day dëgëral ni Seydina Xadir alayhi salaam mën naa bañ a nekk yenent te maanaam moo tax mboolem lay yi gaa yi ne yenent la wax indi maanaam boo ko xoolee dëgg-dëgg boo ko seetloo am na lu koy dàq parce que fi ñu layee li ñu layee ne yenent la buñ ko xoolee mooy lim ne wama faaltu woo an amri masalan te kon ñu ne wax yu la te loolu yent yi rek ko am mais déedéet yenent bi nee na saa salaam am na ci ñu leen jiitu ñoo xamante ne duñu ay yeneen te pourtant yàlla doon wax nga muhaddasuna ma way mulhamuna dañ leen daan yenke woon te bu amee ci biir xeet fa Omar Seydina Omar ci la bokk radiyallahu anhu moo tax borom xam yi dëppoo nañ ci ne Seydina Omar rek melutoon noonu radiyallahu anhu d'ailleurs imam al-Bukhari bu indee lii indi ko ci baabu fadl al-ilmi maanaam mooy yokkuteg xam-xam maanaam mooy ne ñëpp tolloowuñ ko day leeralaale mbir moomu ne mbir mi yamul ci Seydina Omar kese radiyallahu et que Seydina Omar radiyallahu anhu kon am na xam-xam boo xam ne da koo jëlee ci xaqiqatul muhammadiyya ci réalité mu yent bi sallallahu alayhi wasallam boo xamante ne ñeneen ñu bari amuñu ko te toogul yenent bi di ko ko jàngal maanaam mooy ne kon yenent bi sallallahu daan jëlee ci moom xam-xam boo xam ne toog ñu ko ko jàngal toogul mu la koy jàngal parce que bu doon ne bu doon parce que lii nii hadith bi day dëggal li tax Seydina Omar radiyallahu anhu nekk bokk maanaam nekk muhaddas da koy dëggal voilà xadis bii daf koy dëggal looloo tax muy mu am lu mu yokku ci kaw yeneen ñi nga xam ne borom yi xam-xam lañ rek ndax xaqiqa bi am na parce que imam al-Bukhari le mu indi bi mooy ne lay da c'est que da xamal tamit ne la yii yëpp existé nañ bul jàpp ne lii rek am am na leneen lu existé tamit beneen mbir bi nga xamante loolu mënuñu koo teggi parce que maa mënuñu koo weddi euh, beneen bi ci def moom mooy ne le fait que Seydina Omar radiyallahu taala am xam-xam bii nii nga xam ne yokkute la ci moom maanaam lu lu kii la ci moom loolu du moom kese moo ko amoon ci saaba yi radiyallahu mais moom daf ci bokkoon na ci ñu ci gën a ràññeeku mm-hmm. ndax am na yu bari yoo xamante ne daf koy wax aaya alquran ñëw dëggal ko mu dëppook moom mm-hmm. te loolu dafa fekk ni ci xam-xamu zikkar bi nga xam ne yéen spécificité yeneen bi la sallallahu alayhi wasallam parce que ci la tëdd mm-hmm. mais loolu saxaaba yi yëpp noonu lañ ne moo tax moo moo tax ñoom ci suuratu Muhammad yi boobu lañ lañu lañu dugg ci lañu bokk moo tax yàlla tànn leen ñoom ñu fekkee jamono yeneen bi sallallahu alayhi wasallam indi période boobu comme ni moom ni mu ko waxee daañu ko gis ci xa ci saxeex bi mm-hmm. ne yàlla dafa jël génération bi gën mu dajale segg nit ñi gën ci nit ñi. mu dajale leen ci sama génération pour ñu mën maa jàpp ñu fekke sama jamono mën maa jàppale ci diine ji loolu mooy la mooy ñi gën lu indi mu dajale leen segg leen ci mbindeef yëpp ba pare bàyyi ba génération boobu mu doog indi yent bi saa sam ci génération boobu mu feeñee foofu kon ce qui veut dire mooy te ñooñu mooy ñi bokk ci yent bi ba takk sallallahu alayhi jeex loolu moom moo tax ñu am lool loolu moom moo tax ñu gis comme ci saxaaba yi radiyallahu anhu li lay wan ne du Seydina Omar kese am na ñeneen ñoo xamante ne ci zikkar boobu dañ ciy tibbe te loolu kenn mënu koo weddi ci saxaaba yi radiyallahu anhu bokk na ci li koy wane un mooy lu mel ne euh, lu fait que euh, Seydina Omar radiyallahu ta'ala doon am ay att yu bari bari yu mu daan wax alxuraan wàcc di ko dëggal benn ñaareel bi ci def moom mooy ku mel ni Euh, Seydina Bilal radiyallahu anhu moom moo yokk as-salaatu xayrun minan nawmi ci nodd gi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam saxal ne loolu sariya la ñetteel bi mooy ku mel ne Seydina Abdullah ibn Umar ibn Abd ibn ibn euh, ne benn yoon boobu dong lañ ko tudd ci alxuraan ci ci yi benn yoon boobu la ñëw ci xadiis yi amul feneen fu mu ñëw ci xadiis moom dafa gént nodd ci boppam nodd du début à la fin. mu ñëw yeneen ci saa saam ni ko nii laa ko gisee woon nii la nekk dëgg voilà ak ñeneen ak ñeneen boo xoolee euh, ñoo xam ne lu ñu saxal te te boro te mbooleem borom ko yi d'accord nañ ci ne xulafaa rashidun yi ñoo ci féete kaw moo tax ñoom lu ñu saxal mu nekk sunna day daal di wéy nekk sunna comme Seydina Usman radiyallahu anhu ni mu instauré noddu bu njëkk bu àjjuma loo ci ci ci ci ajjuma et cetera maanaam loolu mooy ne ñoom dañoo bokk ci ñi nga xamante ne ñoom dañoo bokk ci jeex ci yeneen ci bi euh, ci alayhi wasallam maanaam ci incarnation wu ca boobu montagne faat boobu ak xam-xamu zikr bi nga xam ne moo fa nekk waaye comme min ba'di zikri zabuur moo fa nekk ginnaaw zikr zabuur mm-hmm. euh, loolu euh, aqsa bi ñoom ñoo ñoo wu ci loolu lii nag ah, après ku mu ku ku ku jàpp ne amul tamit bu la neexee garawul ah, mais lii réalité la <laughs> voilà <laughs> voilà <laughs> garawul ah. voilà mais lii xaqiqa la mm. réalité la boo xamante ne lu leer la la lu leer la mm. euh, te. Euh, yii ñu wax yépp ci xadiis yi yii kenn mënu ta weddi ne am nañ événement yi ma tudd fi yépp kenn mënta weddi ne am nañ waaw dégg nga xadis boobu imam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwaat na ko ci xadis numéro trois mille six cent quatre-vingt-un sept mille six sept mille sept sept mille vingt-sept ak sept mille trente-deux imam Muslim indi na ko ci xadis numéro deux trois cent quatre-vingt-onze imam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro Euh, cinq mille cinq cent cinquante quatre cinq mille huit cent soixante huit six mille cent quarante deux six mille trois cent quarante trois ak six mille quatre cent euh, vingt six kon ci ashaabu kutubu sitta euh, imam Abu Dawud ak an-Nasa'i ak Ibn Maaja rahmatullah alayhim ñoom ñoo ko solowul ñett ci ñoom rek ñoom ñoo ko solo mu ne baabul futiya bu buntu def fatwa woowo fekk moom kii def fatwa waaqifun ma ngay taxaw li mu ci namm moom mooy mu ngi toog ala daabati ci kaw dabba dabba mooy dabba mooy lépp luy dukkat ci kaw suuf waaye fii bu ñu waxee dabba liñ ci namm moom mooy euh, mooy euh, gëléem wala fas mooy waruwaay daal waruwaay waaw bu boobaa tamit suñu yeneen mbiri mu ne wa ghayriha ak yeneen bu boobaa suñu dabba yi tamit dugg ci biir mm-hmm. maanaam oto yeeg avion yi terrain bi Mm-hmm. waaw maanaam kon euh, fat ndekete def fatwa maanaam day leeral ne nit ki mën naa def fatwa fekk mu ngi foofu ci loola mm-hmm. am na ay euh, yenente bi sallallahu alayhi wasallam euh, gisoon nañ fatwa fu mu defee fatwa fekk mi ngi toog ah mooy ki ko laaj mooy mi ngi toog di di di nettali di jàngale am ku ñëw ne ko mata saa yéen a ngi koy fàttali mm-hmm. xaalis bu njëkk boobu <laughs> mu def fatwa fii tamit def na fatwa fekk mi ngi taxaw maanaam mi ngi war kaw dabba baat bi nga xam ne moom la jëfandikoo ne waaqifun mi ngi taxaw nag mooy ne ki ki def loolu moom ak ki taxaw ci kaw mimbar ñoo nuroo te it bi sallallahu alayhi wasallam na fatwa ci kaw mimbar taxaw kon ñu gis ne tamit mooy ne maanaam kon ndekete ci xaal yooyu yëpp mu def na cee def fatwa loolu lay leeral fii nag ci benn bi ci lii nag mu ne xaddasanaa bil isnaad muttasil fii kawal fi awal kitaab yi lay xaddasanaa Ismaayil te moom mooy ibnu abi Uways qaala xaddasanii Maalik te moom mooy ibn Anas an ibn Shihab mooy az-Zuhri an Isa ibn Abi ibn ibn Talha ibn Ubaydillah mooy al-Qurashi uh, at-Taymi moom mooy Abu Muhammad dakantan Abu Muhammad al-Madani uh, moom uh, moom mooy moom mooy Abu Muhammad moom mi ngi génn àdduna centième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, al imam Ibn Hibbaan rahimahullah boole na ko ci taabi'iin ci kitaabu siqaat ba pare nee na kaana min afaadili ahlil madinati wa uqalaa'ihim wa asxiyaa'ihim nee na bokk na ci ñi gën a màgg di ëpp ngëneel ci waa Madina bokk ci ñi ci ëppoon xel bokk ci ñi ci gënoon a tabe imam Az-Zahabi ne min al-hukamaa al-uqalaa bokk na ci boroom euh, xel ñi amoon xereñ bu bu kawe ak xel mu rëy rëy. imam a hafiz ibn Hajar rahmaan ne siqatun fadil siqala ba pare fadil borom gënal gu rëy la nee na an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala moom it gisoon nañ ko borom maanaam sahaaba bu mag boobu radiyallahu ta'ala anhu ñoom ñëpp kon waa Madina lañ moom def Abdullah ibn Amr ibn al-As hmm. te moom dëkkoon na Madina ndax sahaaba yan bi la woon sahaaba bi Madina kon ñoom gaay ñoom ñëpp waa Madina lañ ñoo solo hadith yi anna taxaw taxaw maanaam dafa kon dafa dafa mu ne fii ci aju aju tàggoo ga mooy aj bi yent mujjee def hmm. dañ koy wax xajjatul wadaa aju tàggoo ngir ne dafa yent bi sallallahu alayhi wasallam dafa aj ñetti yoon hmm. laata aj di nekk farata waaye ci lislaam te ci biir islam moom hmm. benn yoon rek la mës a aj loolu tax waaye te aj boobu moom la ñuy xajjatul wadaa nee waaye ma nga taxaw kon ca minan ci minan linnaasi ñeel nit ñi yasaluunahu ñu di ko laaj maanaam ngir ne nit ñi fa nekk di ko laaj moo taxoon mu taxaw nee na waaye fa jaahu mu dikk dikk nag rajulun am waay am benn waay bu ñëw fa qaala mu ne lam ashur man di yëguma woon waaye fa xalaqtu damaa watu qabla lu jiitu an asbaxa ci may rendi fa qaala ndax xam nga ah, maanaam bis tabaski bu gaa yi xëyee dañuy njëkk a sànni jamra yenn bi saa li mu njëkk a def mooy dafa sànni jamra mhm. gannaaw ba mu demee mu rendi ba gannaaw ba mu rendee mu daal di doog a watu ba mu watee nag mu doog a dem tawaafi mhm. maanaam ñeent yooyu ordre bii la ko defee woon léegi nag waa ji nag ñëw gis ni ordre bii la ko yenent bi sallallahu alayhi wasallam mhm. mu ñëw nag ne man de yëguma woon li xew man daal watu naa lu jiitu may rendi fa qaala yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ilbax rendel wala xarajate amul benn amul amul amul amul amul jam-jam amul daal amul benn problème waaye fa jaa amu daal di dikk aaxar keneen fa qaala mu ne lam ash'ur ma nit di yëgu ma woon li fa naxartu man daal damaa loj mooy gëléem gi qabla lu jiitu an armiye ci may sànni jamra qaala xam ngeen ni ah jamra moom ci diine la bokk de ci aj la bokk qaala nee na mu ne ko irmi sànni jamra wala xaraj waaye amul benn problème ñoom fuqaha yi dugg duñ ko ci de ah gis ngeen mm-hmm. yonent bi moo ko def mm-hmm. mu ne irmi dégg nga sànni jamra way wala xaraja te amul benn coono yonent bi ne la amul problème yow nga ne am na problème mm-hmm. yal nañu yàlla sàmm mu ne nag famaatu ila waaye kenn laaju ko te lii mi mooy euh, euh, def ay. Euh, maanaam mu mel ne dafa am ay intouchable en fait et que lu leen neex ñoo gën a sax yenente bi sallallahu alayhi wasallam suñu waxee sax loo xam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam àndu ci wala lu weddi alquran ci yaxu alquran terewul da leen di faral loolu loolu lu garaawa garaawa garaawa garaawa garaawa garaawa garaawa garaawa garaawa garaawa garaawa garaawa garaawa garaawa foo ko natt gravité weesu na foo natt gravité wu loolu weesu waaw ah, ñoom imaam Maalik imaam Maalik rahimahullah da daan wax naan ah, mi solo suñu xadiis bi da daan wax naan ah, kullu qawlin maqbulun wala kullu qawlin faqihin am na kullu qawlin faqihin maqbulun wa mardudun illa kalaamu saahibi hadha qabr bépp wax maneef na koo nangu ko man nañ ko delloo ba mu def waxu borom bàmmeel bi sallallahu alayhi wa sallam imam Abu Hanifa déglu leen lu mu wax rahma iza xaalafa qawli qawla rasulillahi sallallahu alayhi wa fa xudu bi qawli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fadribu bi qawli bi hadha al sama wax su wuuteeg waxu yenente bi sallallahu alayhi waxu yenente bi sama wax sànni leen ko ci ci ñag wee waaw kon léegi ñooñu bu fekkee ñu maanaam à moins nga jàpp ne am na ñu ñooñu après c'est que problème <laughs> yal nañu yàlla sax mu daal ala kulli xaalin mais non c'est que dafa am lu garaaw en mooy di défendre loo xamante ne dafa wuute yeneen bi sallallahu alayhi loolu xaru la spirituellement c'est un poison mortel su dee ab waliyu ngay toog ni musiba dal la yàlla tere yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mu ne kon nag famaasu ila doonuñu ko laaj doonuñu woon laaj annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam an shay'in ci dara quddima lu ñu jiital wala ukhira wala lu ñu mujjee illaa ndere xaala dara wax al if'al defal wala xaraj te amul benn coono benn problème la wuti maanaam kon dañuy gis ni ci xadis bi maanaam dafa wax déjà première bi moom mooy tudd dàbba bi tudduñu ko mm-hmm. waaye imaam al-Bukhari daf laa bëgg a wax ne la xadis bi indiwu ko waaye waaye xamal ni ci dàbba la woon maanaam c'est comme si day sarawaale xadis bi ci ni muy defee tarjuma bi mm-hmm. voilà et que euh, am na ci yeneen i riwaaya yoo xamante ne boobu dàbba dina ci ñëw maanaam kon nga gis ne maanaam daf lay bëgg a yee ci mbir moomu mm-hmm. euh, ñaar maanaam mooy ne daf la bëgg a wax ne la boo gisee ak xadis bul yem ci xadis bu njëkk bi bi nga gis nii xoolal ndax amul yeneeni version pour nga mën a dajale njariñ ji ci mën a nekk yépp maanaam euh, bi ci def moom mooy ne ah ndekete euh, bu dee ordre bi am ci bisu ki ci ñi aju Makka ndekete ordre boobu du farata waaye nag wuuteeg ordre boobu te tey ko loolu wuute nag doxalinu nit ñu baax ni moo tax sahaaba yi radiyallahu anhu amul kenn ku ko ci doon def te tey ko moo tax dañuy ñëw ne ko lam ashur man di yëgu mu woon mbir mi waaye du ñëw rek tey ko rek nii dañuy wuute ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam mm. yenente bi sallallahu alayhi wasallam la mu def moo gën lu keneen mën a def ak ku mën a doon mm. boo gisee mbir yenente bi def ko sallallahu alayhi wasallam keneen def leneen ak kooku ku mu mën a doon nag ku mu mën a doon maanaam baatu ku mu mën a doon googu kenn génnu ci te il faut nga jël mesure ku mu mën a doon comme li imam Shafi'i wax imam Shafi'i nee na ajma'atul ala annahu idha banat sunna an la li qawli ahadin ka'inan man kaan boo leen dëpp boo xeet wi boroom xam-xam yëpp dëppoo nañ ci benn réalité benn mbir mooy su sunna lay ni yent bi moom nii la doon doxal sallallahu alayhi wasallam ku wuuteeg moom loolu ay ak wuuteem jëfinam doxalinam waxam du ñu ko bàyyi xel ak kooku ku mu mën a doon voilà loolooy xaqiqa dégg nga loolu mooy xaqi xaqiqa mooy lu dul deñ leneen lu lépp loo gis muy deñ rek doo xaqiqa lii nag mooy xaqiqa lii moom du deñ dégg nga euh, beneen bi ci def mooy ngir ne kon toog ci dabba di di di waaye loolu mooy su fekkente ne doo yàgg ci doo yàgg ci téyeku ci kaw ci noonu maam mm-hmm. ngi ne événement bi yàggut mm-hmm. dafa waroon dabba bi rek nit ñi ñëw taxaw loo ko di ko laaj moo daal di taxaw moo tax waqafa moo tax arab dafa dafa def kii maanaam waqafa ak xaama duñ benn mm-hmm. xaama mooy taxaw na mooy dafa toogoon jug taxaw bu loolooy xaama wax waqafa mooy da doon dox taxaw loolooy waqafa dégg nga kon <laughs> waaw loolu loolu moo tax mu jëfandikoo baatu waa waaqafa maanaam loolu la waaye tekkiwul ne dangay toog ci kaw ci kaw gëléem gi wala ci kaw mbaam bi wala ci kaw fas yi rek téye ko noonu rek ngir ngir say bànneexu bakkan noonu rek déedéet déedéet loolu moom bokkut ci bokkul loolu yéen ci saa saam da koy tere d'ailleurs voilà dégg nga kon hadith bi <clears throat> imaamu Malik rahimahullahu taala solo na ko ci hadith numéro mille deux cent soixante-six imam al-Bukhari rahimahullah solo na ci hadith numéro cent vingt-quatre mille sept cent trente-six mille sept cent trente-sept ak six mille six cent soixante-cinq imaamu Muslim rahimahullahu taala solo na ko yoon ci hadith numéro mille trois cent six imam at-Tirmidhi rahimahullahu taala solo na ko ci xadis numéro 916 imam Abu Dawud xadis numéro 2014 imam Ibn Majah xadis numéro 3051 euh, imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah solo na ko ci juróom benni bërëb ci musnadam Euh, ci même hadith mën nañ koo yeggale baabu buntu man ki nga xam ne ajaaba dafa tontu alfutiya mooy fatwa yi fatwa mooy ubbee waaye bi isharatil yadi ci ci junjuk loxo war ra's ak bopp maanaam mooy ñu laaj la benn question nga daal di yëngal sa loxo wala sa bopp ngir wane ngir wax ne loolu noona la wala du noona mm-hmm. loolu itam maanaam ngir dañuy bañ a jàpp ne nit ki tontu ko xam nga léeg-léeg am na ñoo xamante ne buñ la laajee question nga tontu tontu bu gàtt ne leen waaw loolu la dañuy jàpp ne yow ful laaluwut question bi wala nga yëngal sa rek yem ca wala nga nga yëngal sa rek yem ca dañuy jàpp ne tontu woo masala nga ne waaw am na tamit ñoo xamante ne boo leen ne ñaanal ma boo leen ah nga ne damaa am soxla sangam li ma li ma li wax a wax a wax ne ah waaw yàlla yàlla yàlla ko yàlla sottal. dañuy jàpp ne ñaanu da nga waroon a tari nangam ak nangam ak nangam sikar nangam ak nangam ak nangam ci la nga xamee ne ñaan la waaw après ñu ne la nga def ñaanu xaas mais yàlla na ko yàlla sottal bu jugee ci xol kay doy na ndax yàlla ñaan yàlla da cee def ñaari xaqiqa yoo xamante ne du ñu deñ moo tax am na kenn ci awliya yi ñu ne ko ndax xam nga xam nga kuy nangu xam nga koo xamante ne ñaanam day nangu ci ci fuqa kii yu mag yi la xam nga ku yàlla koo xamante ne moom est xam nga koo xamante ne moom vraiment ñaanam day nangu ko wax damaa soxla ku ma ñaanal mu ne ko déedéet man xaw ma ko de mais xam naa nag kuy nanguy ñaan te mooy yàlla xaqiqa bi dul deñ ñaari xaqiqa yi dul deñ mooy bu njëkk bi yàlla mooy ñaan ñëpp ko man yàlla daf cee def maandu te googu ñëpp mën a ñaan formule yi ñu utiliser pour ñaan xëy na mooy wute comme li yeneen bi sallallahu alayhi waxoon ne kaw kaw bi ne ko xawlaxaa nu dandin bi mu ñëwee ne yent bi saa salama ñaan jàngal ma ñaan boo xamante ne day gàtt tënku vraiment ba pare matale parce que ana la axsinu dandanataka wala dandanataka mu xaal mu xaal gis naa sa ñaan yi ngay ñaan yow ni muy yooyu man manuma ko dafa xaw a gudd bari ko Euh, te moi tam gis naa ko radiyallahu anhu muy ñaan moom it ay ñaanam man <laughs> yooyu mënu ko léegi dama bëggoon nga jàngal ma lu tënku lu kii mu ne ko yow booy ñaan looy ñaan mu ne ko xanaa man damay ñaan yàlla yàlla jéggal ma yóbbu ma àjjana musal ma ci safara musal ma ci musiba àdduna te defal ma xéewal ci àdduna mu ne ko xawla xaanu dan min ñun ñëpp ci ci autour de loolu dong la ñuy ñaan <laughs> suñu ñaan wax yi <laughs> ñëpp man na ko ñaan mooy li nga xam ne ñépp mën nañ koo def bu lool mooy xaqiqa bu njëkk bi beneen xaqiqa bi mooy ñëpp mooy yàlla rek kay nangu keneen du nangu maanaam loolu moom segam xaqiqa ñaari xaqiqa yooyu ñoo daje ci ñaan moom donc boo ñaan loo nit moom lu mu ci def rek bul ko xet jàppal waa na ko jëlee ci xol bi rek te teewlu yàlla yàlla nangu yàlla yàlla defar yàlla yàlla yombal mën na koo wax mu doy de yàlla xam na ne mën na koo wax mu doy naka noonu tontu masala am na ñoo xam boo tontee masala sax gàttee rek dañuy jàpp ne non saa yi vraiment da ngay waaru daal mu ne qaala bi isnaad muttasil fi awal kitaab li qaala haddathana Muusaa ibn Ismaa'iil te moom mooy at voilà at-Tabuzaki ah abu abu Abu at-Tabuzaki mu ne qaala haddathana euh, Wuhayb te moom mooy Wuhayb ibn Khalid ibn Ajlan al-Bahili mawlahum Abu moo nekkoon dakatam Abu Bakr al-Basri al-Karabisi euh, rahimahullah moom mi ngi gane adduna cent septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, mi ngi génn adduna cent soixante-cinquième am na ñu ne cent soixante-neuvième gane adduna Euh, imam az-Zahabi wax na ci al-Kaafi nee na al maanaam moom Haafiz mu ne qaala ibn Mahdi kaana min absarihim bil hadiis war rijaal maanaam bokk na ci ñi gënoon euh, am gis-gis gu leer ci xadis ak góor yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci xadis yi imam Abu Haatim rahimahullah nee na siqa yuqaalu lam yakun ba'da Shu'ba a'lamu bir rijaal minhu ginnaaw Shu'ba dañuy wax ne amul woon ku ko gën a xam góor yi góor yi Ah, kon moom mu ne Wuhayb mu ne qaala qaala haddathana Ayyub te moom mooy ibnu Tamimata as-Saxtiyaani rahimahullah mooy ah, xam ngeen ko waxoon nañ ay waxam kay Ayyub as-Saxtiyaani mooy mooy ci imaam Maalik bañoo la jàngee ci moom buñ ko gisee muy jooy saa yuñ tuddee leen di sallallahu alayhi wasallam muy jooy rek ba mu yërëm ko waaw mm-hmm. oh. dégg nga imam az-Zahabi rahimahullah nee na al imam qaala Shu'ba ma ra'aytu mithlahu kaana sayyidu fuqaha mm-hmm. mooy imam bu màgg boobu ah waxoon nañ ko mm-hmm. Shu'ba nee na moom mooy sangu fuqaha yi moom bu daan waxtaan danaan haddathani thiqatul ma'mun sayyidul fuqaha Ayyub as-Sakhtiyani rahimahullahu taala al imam al-hafiz ibn hajar rahimah thiqatun sabt hujja min kibar al-fuqaha al-ubbad waaw siqa ku wóor la sabt ku dëgër la hujja lay la bu leer nañ min kibar al-fuqaha ci ponkal fuqaha yu mag yi la bokk al-ubbad jaamkatu yàlla yu mag yi ah, imaamu malik nee na kaana min al-aalimin al-aamiliin al-xaashi'iin moo tax mu teg moo mu ne katabtu anhu lamma ra'aytu min ijlaalihi li nabi sallallahu alayhi wa sallam nee na man de nee na kooku bokk na ci boroom xam-xam yu mag yi bokk na ci ñu doon jëfee xam yi ba pare nekk bokk na ci ñi daan toroxlu ci boroom bi subhaanahu wa taala maa ngi bindee commencé bindee ci moom ndax gis gi ma gis ni mu doon màggale yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw te dana kaana min ubbadin nas wa xiyaarihim imam Malik ba tam ma ko bokk na ci jaamukatu yàlla yu mag yi maanaam ba pare nekk ci ni gën ci nit ñi imam Malik teg ci ne laysa ahadun ahfadu an Nafi'in min Ayyub dañ ko ko wax imam wax Wahb dañ ko ko wax nee na fatabassama mu rek mu muñ imam Ibn Wahb moo ko wax imam Malik imam Malik dëggal ko mm-hmm. amul kenn ku ëpp li mu soloo ci naafe gën koo mokkal ci moom que Ayyub as-Saxtiyaani rahimahullah dégg nga kon nag an Ikrima mooy ah mooy Mawla Mawla ibn Abbaas voilà mu Abu Abdullah al-Madani hmm. dégg nga mi ngi génn àdduna cent quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na Ibn Abbas la daan àndal maanaam ci ji mooy fakk xam-xamu tafsir bu mag bi voilà ak borom xam-xam fiqh la tamit ci xadiis moom gis ngeen ko an ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhumaa anna nabiyya ne jël yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su nañ ko fi xajjati ci ajam googu fa qaala nee na ne ko mu ne ko zabaxtu man de damaa rendi qabla lu jiitu an armiya ci may sànni jamra fa aw ma a mu daa di bi yadi yi ci loxoom qaala mu ne wala xaraja loolu amul problème xaala nee na keneen ki ne ko maanaam lool day day leeral li li jëw keneen ki ne ko eh, man de rendi naa qabla lu jiitu an asbaha ci may maanaam xalaxtu damaa waxu lu jiitu qabla lu jiitu an asbaha ci may rendi fa aw ma mu daal di joxot bi yadi ci loxom wala xaraj ay eh, de garawul de ah. <laughs> ah? mm-hmm. amul problème mm-hmm. xadis bii imam al-Bukhari indi na ko xadis numéro 1721 1722 1723 1734 1735 ak 6666 imam Muslim indi na ko xadis numéro 1307 imam Abu Dawud 1983 imam an-Nasa'i xadis numéro 3067 imam Ibn Maaja xadis numéro 3049 ak 3050 imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala indi na ko ci juróom-ñeenti bërëb euh, kon ci waa ashaabu kutubu sitta euh, imam at-tirmidhi moo ko moo ko indiwul rahmatullahi ala al-jami' qaala bisnad muttasil fi awwal kitab ilayhi hmm? haddathana al-makki ibnu ibrahim bokk na ci sëriñu imam al-bukhari yu mag yi gën a mag yi gën a kawe al-Makki ibn Ibrahim ibn Bashir ibn Farqad dañ koy al-Makki ibn Ibrahim ibn Farqad tamit ibn Bashir at-Tamimi al-Hanzali rahimahullah al-Khurasani Abu Sakan mooy dàqatal Abu Sakan al-Balkhi moom mi ngi génn àdduna deux cent quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi deux cent quinzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ad-Daaraqutni mi ngi nettali ci imam Haakim rahimahullah loolu ba imam Haakim moo jëlee ci moom mu ne siqatul ma'muun mm-hmm. siqa ku wóor la ma'muun ku ñu wóolu la imam Az-Zahabi ne al-Haafiz mm-hmm. nee na dafa wax ne hmm, euh, subhaanallah <laughs> nee na aj na juróom benn fukki yoon nee na jot naa takk jabar juróom benn fukki yoon ba pare bind na ci fukki taabi'i ak juróom ñaar am na am na ku ko ku ko gën bari lu mu takk nag Seydina Hasan radiyallahu anhu moom na moom takk na ñetti téeméeri jabar waaw mais nag maanaam da du ñu fekkente lay leer <laughs> ah voilà loolu daa war a leer de parce que c'est une évidence d'ailleurs voilà dégg nga Makki ibn Ibrahim kon nee na qaala haddathanaa Makki ibn Ibrahim qaala akhbaranaa Hanzala ibn Abi Sufyan te moom mooy Hanzala ibn Abi Sufyan al-Aswad ibn Abdurrahman ibn Safwan ibn Umayyah al-Qurashi mm-hmm. al-Makki moom mi ngi génn àdduna cent cinquante yi ñoom année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam cent cinquante deuxième année ñëpp dëkk dëkk ñoom lañu siqa siqatun siqa mm-hmm. rahimahullahu rahmatan wasi'an mu ne qaala mu ne an Salim te moom mooy Salim ibn Abdullahi ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala al-Qurashi al-Adawi Abu Umar mooy dàkkantalam tamit am na tamit Abu Abdullah ak Abu Ubaydullah moom mi ngi génn àdduna cent cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam am nañu wax yeneeni yeneeni wax euh, imam Malik nee na lam yakun ahadun fi zamani salim ashbahu bi man mada fi zuhdi wal fadli wal ayshi wal ayshi al xasina minhu ci ñi weesu moom amul kenn ku am amul kenn ku ku ku gën a nuru ci jamono salim ku ko gën a nuru ci ñi weesu mooy saxaaba yi mm-hmm. ku ko gën a nuru ci ñi weesu saxaaba yi saxaaba yi mag mm-hmm. ci dëddu àdduna ak ngëneel ak maanaam dund dund dund dund gu gu gu sobre que moom mm-hmm. waaw mm-hmm. dégg nga imam al-Hafiz ibn Hajar ahadu ahadu fuqaha as-sab'a wa kana sabtan abidan abidan fadilan kana yushbihu bi abihi fil hadi wa samt voilà kenn la ci boroom xam-xam fuqaha as-sab'a yi nekkoon na koo xam te ne ku wóor la ku dëgër la jaamukatu yàlla bu mag la bari ngëneel ba pare dafa nekkoon ki nga xam ne dafa nuru moom mooy ki dafa nuru baayam lool lool mooy Abdullah ibn ci jëmm waaye tamit ak ci jikkoo ci ci doxalin dégg ah, na ñeneen ñu wax ci moom mu ne qaala sami'tu dégg naa na anna aba aba sami'tu dégg naa Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an nabi bu jël ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam daañu ngëp daañu ngëp al ilmu al ilmu xam-xam wa yazharu te dana feeñ al jahlu réer mooy dana dana noot dana ëpp doole wal fitanu ak fitna yi comme li yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw ka fitanil lay muslima ay fitna lañ comme comme ñuy tegaloo mu ne ko comme bëcc guddi yi ni ñu tegaloowee ci lëndëm guddi gu ñëw lëndëm guddi gu ñëw day lëndëm moo tax fitna yi noonu lañuy ñuy tegaloo à chaque fois jullit bi danaan xaabi yi bii moom moom mooy dongal fitna bu romb day jàpp ne bii du ci rëcc waaw noonu la ñuy teg mu ne wayat suur te dana bëri alxarju mooy ak ak rey alxarju mooy rey mooy rey mooy hécatombe ak rey rey yu bari nit ñi rey te nit ñi dee du ñu xam lu tax ñu dee dañu jékki-jékki rek ñu dóor benn bomb nit ñu dee wala ñu jékki-jékki lu maa lu xew rek voilà jékki-jékki benn explosion am nit dee jékki-jékki ñuy dóor ay bal yi dee nga xam ne nit ñi dañuy dee te duñu xam lu leen lu tax ñu dee pourquoi ñu war a dee lu tax quarante cinq millions de personnes dee ci xeex boo xam ne daanaka concerné wu leen quarante cinq millions lañ ah dafa bari ci ay at yu néew trente neuf quarante cinq kese ah lu tax diggante ñeenti ak donc benn réew kese Syrie kese kese un million de personnes dee un million cinq cent mille dee lu tax rek depuis deux mille trois ak léegi quatre millions cinq cent mille dee Irak te defuñu dara benn waaye rek moo toog xool neexuma wala boog ngir topp ay bànneexu bakkanam kese ñu rey ay millions ngi nit dee parce que tout simplement benn waay moo mbéj benn waay topp seen bànneexu bakkan kese kenn rek moo am ko mu mbéj comme ni ñu ko xamee première guerre mondiale ah bi rek kenn lañ mbéj kese topp bànneexu bakkan kese ay nit di dee noonu ay téemi ah, ay ay ay millions nit di dee ci loo xam ne ah ñuy jël ay nit di leen yóbbu par force da ngeen di xeex ji comme ñun ñu def par da ngay dem xeex yi mu ne loolu moom dana am yenent bi wax na dëgg sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ni yëpp dana am xii nañu ne ko ya rasulallah waaw ya rasulallah waaw wamal xaaraj bi luy xaaraj parce que baat la boo xamante ne dafa lugawe maanaam mooy Ah, bariwul luñ koy dégg waaw loolu moom mooy lan fa xaala mu daal ni hakaza nii la def bi yadi yi ci loxoom dégg nga fa harrafaha maanaam mu mu mu mu koy def nii nii maanaam ah di di di ko yëngal ah ka annahu kenn kenn ne moom yuridu dafay daf ci li mun ci namm mooy alxat la rey maanaam lan mooy lan mooy lan mooy sa mu ne nii. mooy nit ñi dañuy mm. day dee mooy comme ku jël loxo bi di ko yëngal ci baat bi mooy ni ñuy def xar yi bu ñu leen tëralee mm-hmm. voilà nga waaw kon hadith bi dañ ci xamee ne kon bokk maanaam ne xam-xam moom danañ ko yëkkati waaye dina la wax ci yeneeni eh, buntu yi di ñëw insha allah nan la ñuy yëkkatee xam-xam mm-hmm. euh, hadith boobu euh, imaam. al-Bukhari rahimahullah indiwaat na ko xadis numéro 1036 6037 7061 ak 7121 imam Muslim indi na ko ci ñaari borom ci xadis numéro 157 imam Abu Dawud 4255 la ko indi imam euh, Ibn Maaja rahimahullah indi na ko ci xadis 4047 ak 4052 kon waa ashaabu kutubu sitta